euh, Settantal, je disais, c'est une plateforme de personnes qui, des gens qui se sont retrouvés autour euh, euh, de ce projet, qui ont vu que, fait, il y avait un manque euh, dans leur pays d'origine, le Sénégal, au niveau, on va dire, intellectuel, de manière ramassée, intellectuelle, parce que, fait, nous voyons, ils avaient vu euh, que dans, la société sénégalaise, il y avait pas mal de phénomènes, de phénomènes sociétals, euh, ou phénomènes sociétaux plutôt, euh, qui, euh, euh, n'avaient pas forcément cette touche islamique. Et donc, eux, de manière décomplexée, qui suivent le Coran et la Sunna, ont dit qu'il fallait, ou bien ont vu qu'il fallait apporter leur pierre à l'édifice donnant leur avis, parce que finalement, ce sont des gens qui, qui ont étudié dans les mêmes écoles que tout le monde, qui ont fait euh, des, des, études comme euh, tout le monde dans différents domaines et qui, euh, donc, euh, pour le coup, euh, travaillent dans, dans, ces domaines poussés et qui, donc, on voit, la nécessité de, de donner aussi leur position par, par rapport à l'islam, par rapport à la société Euh, qu'ils voudraient euh, voir euh, émerger. Donc brièvement, c'est ça la présentation de cette attal. On a eu, on à notre actif pas mal d'articles. nous vous renvoyons à notre site Inch'Allah pour pour plus de détails. Et je disais que aujourd'hui, ce qui nous réunissait, c'était un livre que notre hôte a, écrit. avant de parler du livre, bien sûr, parler de l'auteur. brièvement, Euh, si je devais le présenter, c'est un imam, euh, mais pas que. Il est aussi euh, diplômé en langue appliquée étrangère. il a un master dessus. Il a, aussi un diplôme en histoire, spécialisé en histoire du Maghreb. Il est aussi doctorant en usul al-fiqh, qui, euh, qui pourrait être traduit grossièrement par le droit musulman. voilà, grosso modo, euh, notre, euh, notre invité. il a écrit un livre qu'il a intitulé La secte des laïens. C'est ce livre, Inch'Allah, qu'on qu va euh, prendre le temps de décortiquer ensemble. Euh, Bismillah. Et donc, euh, Imam, euh, on, on, vous laisse déjà vous enfin, saluer, Inch'Allah, saluer les frères. Et en même temps, si jamais dans la présentation, il y a quelque chose qui manque, Euh, que vous puissiez euh, euh, fikum. Je pense que la présentation était, suffisante. Donc, je rien rajouter là-dessus. Barakallahu je pense que tu peux la, parole Malik et, je vous écoute. Hayakoum, là, je, ouais, tout le monde et, j'espère que ça. Je serai. à la hauteur de cette euh, de cette interview inchallah barakallahu fikum donc euh, Malik euh, inchallah je te laisse donc euh, commencer euh, l'échange avec notre imam Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde et évidemment bienvenue également à l'imam et alhamdulillah qu'Allah nous permette à chaque fois d'avoir justement des gens euh, comme euh, justement la présentation de l'imam nous le montre, certainement équipés pour pouvoir en réalité nous rappeler certaines choses en islam, mais pas que, puisque également il y a là-dedans, dans le titre même, évidemment quelque chose également à voir avec euh, la littérature, et comme on le dit, c'est une soirée littéraire. Bien entendu, euh, la présentation après qu'elle a déjà été faite, Imam, nous serons certainement intéressés, en tout cas pour cette première euh, à vous demander en fait qui est-ce qui vous a poussé à écrire, n'est-ce pas, sur les laïennes. Ça sent qu'il y a beaucoup de confréries au Sénégal. Donc, notre question, elle est celle-ci. Pourquoi spécifiquement écrire sur les laïennes alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à ce que vous écriviez, euh, n'est-ce pas, euh, sur euh, toutes les confréries euh, qui sont aujourd'hui en fait au Sénégal. Donc, en quelque sorte, euh, c'est ça notre première question, Imam. Donc, euh, je disais juste que si j'avais à reformuler la question, je dirais quand est-ce, pourquoi j'ai commencé Car c'est un début. Euh, comme vous le savez, bon, certains frères peut-être qui, qui, me suivent le, le, savent, je depuis que je, euh, suis dans les, réseaux sociaux, mes travaux portent surtout sur des recherches concernant les différents groupes religieux qui existent au Sénégal. Donc, j'ai fait pas mal de productions sonores concernant ces groupes religieux, les Laïens, les Mourites, les Tijanes, les et aussi certains prédicateurs que je, qui propagent ces idéologies. Donc, à un moment je me suis dit, il faut le mettre à l'écrit, même si aussi beaucoup de frères m'ont déjà sollicité dans ce sens. euh, de mettre en écrit les, les certaines recherches que j'ai fait et d'autres frères aussi m'ont consulté. Euh, comme en fait vous avec certains frères, comme vous avez eu l'idée, le projet de cet attal, qu'Allah vous assiste <laughs> et vous donne la bénédiction pour ce nouveau projet. Pareil des frères, je dit il faudra commencer à mettre en écrit certaines des réflexions concernant les groupes religieux. Donc moi j'avais déjà ce projet en tête, j'avais déjà je me focalisais pas trop sur ça. J'avais d'autres activités. Et là, je me suis dit, il faut que là, je m'y mets à fond. Donc, j'ai décidé de commencer. Et puisque l'une des dernières, l'une des dernières recherches ou les dernières productions sonores que j'ai fait concernait les Lions, j'ai vu que si ça avait un impact, ça les avait touchés jusqu'à ils ont porté plainte. Là, euh, au Sénégal, les frères ont été emprisonnés. Là, je me suis dit, là, il faut le mettre à, il faut le mettre à l'écrit, car lorsqu'il s'agit production sonore, c'est facile des fois de, parler de diffamation, de parler d'insultes, quand les gens ne prennent même pas le temps d'écouter. Je dis, c'est beaucoup plus sérieux des fois, soit l'écrit. je me dis, que je commence. Donc j'ai commencé avec les Lions, parce que bon, c'était les recherches <laughs> qui c'était plus récentes. pas quelque chose de, très large, euh, Pour les autres secteurs, même j'ai commencé un autre livre, j'ai même fini. Là, je suis en train de, de le relire concernant les entre guillemets les coranisates. J'ai fini. J'ai tenté de, de, de, relire le livre et de, mettre les, sources et, autres. Donc mon but c'est de parler, de mettre en écrit la, les productions sonores j'ai déjà j'ai euh, de, le, de le sortir en, écrit. Et donc, j'ai commencé avec les Lions. parce que c'était les rushs les plus récentes et puis se réconcilier aussi, j'ai dit en faire. Je commence par les groupes qui ne pas des groupes musulmans. <laughs> je commence avec l'Aïn, puis les coranistes, puis je vais. Euh, le troisième livre sur le, sur qui sera beaucoup plus, étalé, beaucoup plus large, car beaucoup de, beaucoup chez les mourides que chez les, que chez Et après, on sera sur les tijanes. Je finis avec les tijanes. Je crois, non, je finirai pas avec les tijanes, mais en tout cas, le quatrième que je voulais faire, c'est avec les tijanes. Sachant que les mours les tijanes, je voulais alterner, que ce soit en arabe, en français, car qu'en France. je me suis dit, parce que la plupart des laïens ou ceux qui sont visés, c'est que ne sont que des francophones. Euh, je n'en vois pas beaucoup d'arabophones. Euh, pareil aussi pour les coranidanes, mais pour les mours et les tijanes,

Euh, de concision. Donc, euh, est-ce que est-ce que c'est quand même on, peut considérer comme un travail sérieux, sachant que euh, on parle quand même d'une secte qui a plus de cent ans d'histoire et qui a à son actif certainement beaucoup d'écrits. comment ça se fait que vous n'ayez que bah, soixantaine de pages finalement dans votre livre Moi, ce que je trouve, c'est assez déjà, parce qu'en fait, déjà, dire qu'ils ont à l'actif assez d'élèves, je suis pas aussi convaincu que ça. Franchement, c'est un, c'est, c'est, un groupe religieux qui est assez pauvre en littérature. Ils n'ont pas beaucoup produit. Et aussi, le livre, c'était, le but, c'était ça. Le but, c'était de faire un livre très concis, que, les gens vont, pouvoir lire euh, rapidement. Et aussi, de me, pas, de, de, ramener, de me baser que sur des références qui sont des références mères. c'est-à-dire de, de qui sont des oculaires, qu'il n'y en a que deux. fait, le tour de la euh, bibliographie, on de la, de la secte laïenne, mais très vite, les références mères, il n'y en a que trois. le livre de, de Matarlo, euh, amis, les six sermons de l'imam, le fondateur, et les deux sermons d'Issa. Après le reste, que de la littérature, c'est des gens qui ont écrit, ça tourne autour de ça. Il a rien de nouveau. En fait, Matarlo, il a fait le, il a fait le tour de la vie de, de l'imam. Il n'y a rien à rajouter parce que l'imam, c'est quelqu'un, c'est un illettré, il n'a rien écrit. Donc, il avait que des discours par-ci, par-là. Donc, si tu lis le livre de l'imam, tu as fait le tour. Après, le reste, c'est des, c'est on dit, des personnes qui vont écrire pour euh, se soulager leur, conscience. Euh, euh, si par là, mais il n'y a rien qui tourne. Tout tourne autour de ce que Matarlo a dit. le sermon de, de Issa, les deux sermons d'Issa et, les, et le sermon de l'Évangile. Pourquoi le livre tourne autour de ces, de Je l'ai bien précisé, c'est un but. Il y a beaucoup de choses des fois qui se disent, je n'ai pas voulu ramener parce qu'il n'y aurait pas, de, de, Et ceux qui ont écrit après, C'est ce qui a été dit par euh, dans ses, sermons, pour ceux que Matarla bien voulu écrire dans son livre, et les deux sermons de de, de, de Israël. Donc, c'est, euh, je pense que c'est assez. Donc, et, le, fait que ce soit une page, c'est déjà beaucoup quand même. <laughs> C'est un livre de poche, ça a été beaucoup plus. Mais je pense que le but, c'était pas de, faire long et de j'aurais pu mettre des discours qui ont été faits, mais ne concerne pas forcément les membres. Et le but du livre, la problématique, c'était pour que les, les, les Sénégalais puissent savoir qu'en fait, que c'est bien lui qui c'est parce que le livre visait deux personnes. Se visait le, lui qui est convaincu que l'imam c'est un prophète. Il a ce d'être prophète et Mahdi. Et même cette triple prétention d'être en même temps le prophète Mohammed sallallahu alayhi Donc, de montrer dans ses dires, dans les dires, de ne que prouvent que c'est un fabulateur. Et de l'autre côté, que les Sénégalais qui doutent qu'une personne puisse avoir cette prétention-là exister au Sénégal, que donc je puisse leur donner bah, quelque chose de suffisant qui montre que c'est vraiment l'imam, que le but c'était de faire sortir de la bouche de l'imam, ah bon, d'un disciple qui est très proche de lui et de son fils, que l'imam est vraiment un prophète, et refuter d'une manière générale ces trois prétentions C'était ça le but du livre, et je pense que ça a été euh, lorsque tu livre, je pas la prétention de dire que j'ai Euh, je, euh, ça a été réussi. Ou je, je, en tout cas, ce qui était voulu pour moi, ça a été, je l'ai fait. Maintenant, ça reste maintenant à l'appréciation des autres, des, des, des autres, que ça suffit. Est-ce que ça, on sort de ce livre en disant, oui, donc l'imam qui l'a dit. Mais si quelqu'un sort de ce livre en disant deux choses, oui, l'imam a prétendu être un prophète. Oui, il, prête, il a prétendu être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a prétendu être un Mahdi. En même temps qu'il sort, qu'il voit des textes. Là, coranique et les hadiths prophètes qui montrent que toutes ces trois prétentions sont faux et aussi la réflexion qui est dans le livre pour montrer les contradictions de l'imam qu'un prophète ne pouvait pas dire ou agir euh, euh, de telle telle manière pour moi ça aurait ça été réussi je dis <clears throat> qu'on fait des recherches c'est un début c'est-à-dire on donne l'opportunité maintenant aux autres. On ouvre des portes et, euh, aux d'autres d'autres personnes peuvent aller plus aller viser autre chose. C'est-à-dire une personne peut viser, par exemple, dans, dans les optiques, une personne, moi-même, je peux revenir et maintenant, je vais viser bah, tous les arguments que les novices de, la secte ont ramené pour essayer de juste de, montrer qu'il a bien dit et de montrer, bah, selon ses dires, bah, et ce qui a été rapporté, ces dires-là, oh eu à parler serment, que ce que Mato a apporté. Et donc, je me suis, je me suis mais euh, c'est un début qui peut être maintenant approfondi. D'autres personnes peuvent viser d'autres choses, approfondir et écrire. le fait que ce soit à ans ou 200, c'est, c'est pas, c'est le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ils ont produit. Et la production littéraire laïenne est vraiment, vraiment très, très, très pauvre. Wallah. Donc, si on comprend bien, c'est euh, à la beauté de leur production que voilà euh, que vous n'avez pas forcément étalé sur le sujet. Euh, très bien. avant que je donne la parole à Malik pour la prochaine question, euh, je voulais juste euh, rebondir quand vous parliez de euh, leurs écrits. Jawab Sa'il. enfin le livre. Mm. c'est ça semble être un épître. Donc, Jawab Sa'il, qu'est-ce qu'il représente dans la voie laïenne Est-ce que vous êtes inspiré aussi euh, euh, de ce livre non, comme je dis, non, je me suis pas, je me suis pas euh, basé sur. En fait, le, le livre, je me suis basé sur cette. En fait, je l'ai cité dès le début dans l'introduction sur trois références principales. C'est le matar locar, c'est un thème au, clair, et c'est même Issa qui l'a demandé d'écrire, de, mettre en écrit. donc le livre de ben, l'œuvre de, de, de l'imam le serment de, de, de l'imam. Donc je me suis pas, j'ai vu d'autres, lors, de mes recherches, j'ai vu des, écrits, comme ça, des épîtres, des petits trucs, mais je vois, et souvent ça, ça autour de la même chose, il n'y avait pas de nouveaux éléments. je cherchais de nouveaux éléments dans d'autres livres que Matar n'a pas cité concernant ce qu'aurait dit les mamans. Mais j'ai pas vu plus. Par exemple, à un moment donné, je cherchais les soirs que l'imam aurait demandé à la mère de, de reculer, ben, j'ai pas vu. Je Matarlo n'a pas cité ça. Ben, quelque chose de célèbre chez les chez les chez les euh, les sermons de, de c'est pauvre, ces deux sermons. Je veux que ça n'a je cherche à un moment donné. est qu'en fait a quelqu'un qui l'a cité? Pas quelqu'un qui dit juste non, qui sait où aurait un, un snap, tel m'a dit, qu'on puisse vérifier que ça vient de lui. Mais je pense qu'on peut avancer parce que euh, a, beaucoup de choses au menu. <laughs> Euh, C'est clair par rapport aux références et pourquoi vous ne vous êtes pas forcément basé sur certains écrits, parce que la majeure partie, donc euh, comme vous le dites dans le livre, la majeure partie euh, des écrits de l'imamou, on pouvait les retrouver finalement, des écrits, des actions ou de la vie de l'imamou, on pouvait les retrouver dans, le livre de Mokhtar comme vous le dites si Donc Malik, euh, tu, peux, tu peux avancer, Inch'Allah, avec la prochaine question. Ok, barakallah fik, Ahmed. Euh, alors, Imam, normalement, quand on, lit le, quand on lit le livre véritablement, dès le début, voilà ce que vous dites. C'est-à-dire, dès le début du livre, vous parlez en fait du verset où Allah ordonne, ordonne n'est-ce pas, l'unité entre les croyants. Donc, nous, on a pensé en fait à vous poser la question, n'est-ce pas contradictoire de votre part justement de parler sachant que le livre s'en prend justement aux croyances d'un groupe, bon, et donc euh, qui n'a quasiment rien demandé. Nous avons justement envie de le dire. Mais votre livre, évidemment, pour nous, peut-être, ou sinon, soyons dans les questions. Votre livre ne constitue pas, en fait, lui-même, là, une entrave à cette unité euh, que Allah, Allah ordonne, évidemment, dans un verset que vous citiez. Vous dites même, voilà, je cite, euh, n'est-ce pas, l'islam ordonne avec véhémence. Et là, le terme est important. Vous dites, l'islam ordonne avec véhémence l'unité. Donc, quand vous écrivez un livre qui, on va dire, comme d'ailleurs vous avez touché un tout petit peu la question, la question de la réception, elle est quasiment individuelle. Et donc, un récepteur, un lecteur pourrait penser que peut-être là, vous faites entrave en écrivant ce livre-là, n'est-ce pas, à cette unité euh, auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite ou Donc, c'est un peu la question. Madame, la, la, question est très pertinente et j'ai cité ça. En fait, le but, c'était ça. C'était pour que les gens. Cette, cette démarche, c'est ça, les démarches qui mènent vers l'unité. Parce qu'en y a un constat qui est fait par tous les musulmans, que les musulmans sont divisés. Le deuxième constat, l'islam interdit, comme j'ai dit, avec FEMAS, toute chose qui mène vers la division. Donc là, on comprend que la division ne doit pas rester dans la division. Il faut chercher des solutions pour sortir dans la division. Donc, et euh, vous allez d'accord que Allah subhanahu wa ne nous, présente pas ni l'islam d'une manière, ne va présenter un mal sans nous présenter donc, euh, euh, la solution. Donc, je dis, le Coran nous a présenté la solution. Il y a beaucoup de personnes, c'est là qu'ils s'égarent. Les gens, ils ont, ils font ce constat. Bon, c'est pas bien de se diviser, mais en fait, ils vont pas chercher la solution dans le Coran. Ils réfléchissent d'eux-mêmes. Alors que l'islam nous en montre la solution. Et la solution, c'est quoi? La base pour éviter la division, pour aussi résoudre toute divergence, c'est le fait de tout le temps revenir vers euh, Euh, la, la juridiction du, du, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien et interdire le, mal. Si on regarde le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit clairement, il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Tenez-vous tous, cramponnez-vous tous sur la corde d'Allah et ne vous divisez point. Là, je, dis souvent qu'Allah nous invite à se cramponner sur une corde. Donc, lorsqu'il y a plusieurs cordes, celui qui veut que les gens soient unis, c'est celui qui les dit, venez vers cette corde-là. C'est voilà là, la vraie Et ces cordes-là, c'est des fausses cordes. Il faut les, il faut le délaisser. C'est pour ça, lorsqu'on voit dans Sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن la munasaba juste après ce verset Allah ñu dit wala takunu kalladhina tafarraqu waxtalafu al munasaba la correspondance qui est entre ces deux Allah nous demande d'ordonner bien nettement et tout ça puis dit ne vous ne manière de nous dire en fait ce qui amène la division c'est de ne pas ordonner le bien interdire c'est quelque chose de très clair lorsque chaque personne on, laisse les personnes la liberté bah, de, de, de, choisir le dogme qu'il veut, d'appeler dans tout ce qu'il veut l'affluer à l'islam, et que personne ne met en garde, ne dit, bah, cette, cette voie-là, c'est pas la bonne voie. Alors, on va continuer à se diviser. C'est pourquoi Allah nous donne la solution. Donc, C'est ça la solution. Donc, là, le problème, c'est quoi? البينات اولئك لهم عذاب عظيم الله سبحانه demande que eux ils se sont divisés après quelque chose ils ont reçu la clarté venant de leur Seigneur. Ils ont reçu ben, les, les, textes. Mais pourquoi donc ils ont pas, ils sont divisés Parce qu'en fait, ils sont, ils s'ordonnaient pas les biens interdits pas. Pourquoi Allah SWT, il a choisi, il nous a fait le meilleur de cette de, de, de, des peuples. Kuntum khayr umma. On pose la question pourquoi on est khayr umma Pourquoi Ta'amuruna bil ma'ruf tanhuna munkar. <laughs> C'est ça. La base est, est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a, il a, il a, il a maudit et les juifs, les années Daoud, Suleiman. Pourquoi Parce qu'il ordonnait pas le bien, interdisait pas le mal. Donc, si on n'ordonne pas le bien, on n'interdit pas le mal. On met pas en garde contre les, les, les, nouvelles voies qui sont contraires ou les nouvelles cordes qui ont été tissées et qui, essayent d'imiter la corde d'Allah. Bon, on, on, participe à la division. On a, on, en fait, on se retrouve comme les juifs tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta on se dit on est on est ensemble non on n'est pas ensemble si chacun a une voix qui contredit l'autre bah, moi je je crois et beaucoup de musulmans croient que celui qui prétend être prophète est un kafir mais en même temps on, on laisse quelqu'un qui dit je suis prophète il est dans il est dans il s'affirme dans l'islam on le considère comme tel il y a un problème qui se pose là et là on devient comme les les Yahoud euh, le fait que donc ils vont pas s'interdire le, le, mal, ils vont pas se, vont pas ordonner le bien, interdire le mal. Allah subhanahu wa ce qui va se, passer. En fait, dans l'apparence, on est ensemble, mais nos corps sont sont divisés. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceci. Donc c'est pour ça que j'ai précisé. En fait, euh, euh, Ce livre là il est dans cette démarche de réunir les musulmans. Euh, les réunir, pour euh, qu'ils sachent c'est quoi la corde d'Allah, la corde sur laquelle on doit tous, euh, tous, tenir, qui est dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc non, au contraire, ce livre-là, c'est un livre qui, qui mène vers vers l'unité des, des, des, musulmans. Pourquoi même le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il a dit son dernier discours, lorsqu'on l'a euh, lorsque les, su par le discours qu'il a fait c'est un discours d'adieu, lorsqu'ils ont demandé Euh, le hadith de Irbad, euh, lorsque l'on demandait le prophète nous a annoncé qu'il y aura des divergences, mais il a montré que ces divergences-là, pour s'en écarter, c'est « alaykum bi sunnati » alaykum ils ont montré déjà la chose qu'il faut s'en écarter naam iyyakum muhdathat al-umur ils ont mis en garde naam alaykum bi sunnati sunnati khafidi c'est les deux choses al-amru bil ma'ruf wal munkar il faut que les gens sachent que ça ça ne fait pas partie et savoir qu'est-ce qui en fait partie et aller suivre euh, ce qui en fait partie et ça on peut l'obtenir que dans le dans cette euh, dans cette manière ou euh, dans, dans la démarche d'ordonner toujours le bien et d'interdire le le, le mal wallahu a'lam très bien très bien alors euh, bah, Euh, je, je, je, voulais en effet en fait rebondir un tout petit peu parce qu'en effet quand on repart un tout petit peu derrière, on a compris tout à l'heure quand vous expliquiez ce qui vous a poussé justement à produire en fait ce livre-là et donc en tout cas à écrire puisque vous disiez avoir fait également des travaux mais de façon on va dire euh, audio et euh, là cette fois-ci vous écrivez mais quand on écoute votre réponse qui véritablement est, complètement peut également peut-être penser qu'il y a un risque, en fait, à écrire le livre parce que vous vous dites avec la culture que vous avez, mais imaginez-vous que moi, en tant que lecteur qui n'a pas forcément, en effet, euh, ou bien qui n'est pas forcément, en effet, euh, la même culture que vous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la réception de livre ne dépend pas, en fait, de l'auteur, mais ça dépend du lecteur. Est-ce que donc le lecteur peut en lisant votre livre, avoir véritablement une certaine compréhension absolument différente de ce que vous venez de dire. Et à partir de ce moment-là, est-ce que écrire un tel livre n'est pas également risqué Risqué, dans quel sens quand je dis risqué, c'est en fait dans le sens peut-être des gens qui n'ont pas forcément la même culture que vous, c'est-à-dire la culture que vous avez du Coran, de comprendre que vous, vous avez produit le livre dans tel Parce que on ne peut pas véritablement imposer à un lecteur une façon de comprendre un livre. Chaque lecteur comprend comme il le veut. Voilà, vous avez raison. comme ils disent là, bon, l'adage ne peut pas faire des On peut pas faire des, des, sans casser des œufs, en fait. Et c'est qu'il nous, qu L'islam, c'est pas, le fait que les gens ne soient pas frustrés. Non, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est bien là qu'on leur donne, forcément, la vérité, que les gens puissent avoir maintenant euh, le choix entre le, mal et le, et le bien. Maintenant, maintenant, après, maintenant, les gens, ils ont le choix à faire. Même si ce choix-là, ça pas dire la liberté, ils sont libres. Ils sont libres dans le sens, ils ont cette volonté. Mais après, Allah va, va Là, c'est pourquoi il dit Yawma taswad wujuh wa tabyad wujuh. Yawma tabyad wujuh taswad wujuh. Donc, les gens seront, ils vont venir au Sahara 2. Même cette division-là, il aura lieu, comme je dis souvent, car le prophète sallallahu alayhi wa nous a informé qu'il y aura cette division-là. Là, ça, c'est kauni. C'est un, c'est une volonté universelle. C'est une volonté d'Allah. Ça va avoir lieu. Mais en fait, le fait que ça aura lieu ne nous empêche pas qu'Allah nous a ordonné par rapport à cette volonté universelle d'avoir une, d'avoir une attitude. L'attitude, c'est quoi? Ce n'est pas en rajouter. Et c'est quoi C'est le fait donc de d'avoir une position qui fait qu'en tout cas moi je n'étais pas la cause et je vais pas en rajouter. Maintenant oui, il y aura toujours des gens qui vont refuser. Il y aura toujours des gens qui vont bah, penser que cette démarche-là sera la démarche qui va diviser les gens, mais c'est pas ça là la réalité. Donc nous, ce qu'on notre devoir, c'est de bah, se, se, faire exactement ce que l'islam nous dit de faire, lorsque pour arriver à l'unité. Est-ce qu'on va réussir oh non, probablement pas. Non, parce que c'est tout le monde, tout, bah, tout, tout, laisse à savoir que bon, c'est pas. Un, je savais qu'en écrivant ce livre-là, je ne vais pas écrire après ça y est, comme par magie, tous les laïens ou beaucoup de, <laughs> des milliers de laïens vont, vont, se convertir. Je savais ça. Mais bon, je participe quand même. Déjà, je fais ce que mon devoir. Qamatul Hujja sur euh, sur eux et aussi peut-être il y a d'autres personnes que qui ça va ça va vraiment faire réfléchir qui peut-être qui seraient tentés de rentrer dans ce groupe ou de personnes même qui vont euh, ça va les ouvrir des personnes qui vont réfléchir qui vont sortir mais ça va ça va pas enlever le fait qu'il y aura toujours des laïcs bon, sauf pour euh, c'est un c'est un miracle mais j'étais pas aussi naïf pour penser que j'écris ce livre ça y est je je mets fin Nama à cette à cette secte mais il y a une obligation religieuse qui est là Cette obligation légale, c'est quoi C'est que vous devez vous comporter d'une manière qui mène pas la division. La manière de se comporter qui mène pas la division, c'est d'ordonner les biens et Donc, c'est une obligation qu'on doit mettre en, euh, pratique dans ce but-là. Donc, maintenant, oui, les personnes qui vont se dire euh, oui, mais il divise les gens, oui, ils vont le dire. Mais est-ce que c'est vrai Comme beaucoup de personnes disaient que le prophète sallallahu alayhi il a divisé les gens. <laughs> et la réalité, diviser, de séparer en trois le vrai du, du faux. C'est ça le, le but. Maintenant, les gens vont contredire, oui, c'est des diviseurs. Comme ils l'ont accusé, ils ont accusé des, des prophètes. Il y a des messagers qui, viennent et on mais ils n'ont convaincu personne. Mais ça ne les empêchait pas de faire leur, de faire leur méchant. Notre but, nous, c'est de faire cette méchant. Je n'ai pas la prétention que c'est moi seul, donc je parle de moi, parce qu'il s'agit de qui s'afflie à la sunna, ben, qui s'afflie même à, à l'islam, c'est en fait de, lorsqu'on est face à une division, il faut trouver ces solutions-là, même si ça pas aboutir. Et la solution, c'est, elle est unique, le fait d'ordonner le bien et Toute autre solution que les gens proposent, c'est le contraire. Il y en a beaucoup qui te disent, ouais, mais il faut pas critiquer les gens. C'est ça qui, fait que les, divisions continuent. cest à critique personne, bah, demain, moi aussi, je me lève, je me dis, bah, je suis, Daoud, je suis Soleiman, je sais pas, je me prends pour Daoud, j'ai 20 personnes, 50 personnes, 100 on le rajoute dans les groupes pour les Sénégalais, on a, on n'en finira jamais. Mais tant qu'il y a d'autres personnes qui diront, bah, euh, ceci, en tout cas, ça, va pas rajouter la division. Au contraire, ça va. si ça rajoute pas la division, ça, va pas rajouter. La conception maintenant des gens, Oui. Je disais la dernière fois à un frère, je, en fait, c'est pourquoi c'est plus difficile d'avoir une démarche intellectuelle. Et euh, la, démarche intellectuelle, t'as pas beaucoup d'adeptes. Car les gens, il faut les voir comme, une foule. J'ai beaucoup aimé euh, le livre de, de Gustave Lebon sur la psychologie des, des, des, foules. Ça, tu le comprends, tout. Les personnes qui, disent des bêtises, mais qui, disent des choses qui sont terre à terre, qui n'ont pas réfléchi, ils vont trouver La foule, il veut la facilité. Il veut pas, dès que c'est complexe, dès que c'est un peu détaillé, la foule n'en veut plus. Il veut des choses. Pourquoi manipuler la foule Il faut être bête. Non, ce que vous disiez était très, très intéressant, mais juste euh, pour euh, revenir au sujet, surtout, enfin, c'est le sujet, ce dont vous parliez, bien sûr, euh, parce que vous avez parlé euh, de. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez de, de loyauté vis -vis des croyants, dans le hadith, de euh, Ibn euh, de Abu euh, Ruqayya, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Euh, en fait, pour, pour, pour qu'on sache exactement de quoi nous parlons, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation, mais vraiment brève, de, de qui sont les Lions et pourquoi justement vous, vous avez pensé que eux, ils ont, on va dévié de cette voie droite qui fait que vous avez senti le besoin d'écrire euh, sur eux pour euh, être, euh, comment dire, un bon conseiller vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis aussi de tout, tout, tous les musulmans finalement. Voilà, une manière, une, une présentation succincte de qui c'est pour que nous puissions savoir un peu c'est quoi le problème. Non, les Lions, comme, comme dans le livre, c'est des Sénégalais, la plupart. C'est pas, un club qui a beaucoup voyagé. je veux beaucoup voyagé, c'est-à-dire, il pas des, des C'est, ça reste euh, euh, c'est un groupe sénégalais qui croit un homme qui, après avoir perdu sa mère, euh, dans une chambre pendant trois jours, <laughs> sort de sa chambre et dit la même parole qu'avait citée bah, certains djinns, les djinns qui étaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajibu da'i Allah. Euh, pendant, de sa, retraite, c'était pas une retraite spirituelle, mais c'est vraiment, il est rentré par, parce qu'il était triste, parce qu'il pleurait sa, mère. Donc, euh, submergé par cette amertume, bah, il sortit de sa, de sa chambre, euh, de sa réclusion, il sort, il commence à dire des, des paroles <laughs> euh, qui, en tout cas, a appelé à dire aux gens que lui, il est la réincarnation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Il est prophète, il est en même temps euh, Mahdi. il est venu pour réformer l'islam et un certain nombre de personnes l'ont suivi. La, personne, on ne va pas le représenter la plus de détails, c'est le but du livre, c'est ça. Mais les bons, on connaît la, relation séculaire. Ça aussi, je, je, je détaille pas, mais j'ai juste indiqué l'effort, ah, euh, euh, comme ils disent euh, les Arabes, euh, l'Ishara, Takfir Labib. Des fois, il faut juste indiquer bah, qu'ils ont une relation séculaire avec les djinns, avec les les Ndop, les Arabes, comme ils, comme ils disent. Et donc, il fait partie de, ce, de, ce, de, de cette ethnie ou de Wolof, du Lebo. Euh, puisqu'on est dans une soirée littéraire, donc j'en profite entre les Lébous, c'est des Wolofs, c'est ça qui est la, la vérité, c'est ça. <laughs> c'est pas des Serrères, c'est des Wolofs, les Lébous. Donc voilà, euh, il, a, il a commencé son appel, et au fur et à mesure des années qui passent, il a de plus en plus d'adeptes, même si Sénégalais, mais quand même, ils sont, ils c'est des, milliers quand même de, personnes qui croient que au Sénégal, on a eu un prophète qui a été renvoyé pour la communauté, pour la communauté noire, comme le prophète sallallahu alayhi a été renvoyé pour les, Arabes, une autre euh, qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans, l'intérieur. Pour, dans le livre, j'ai cité principalement trois. Je, l'ai dit au début, je me suis basé sur trois principales sources. Les sermons de l'imam, les six sermons. Là, je ne pas l'oublier, je me suis basé sur les sermons de l'imam. Je me suis basé sur euh, bah les, euh, les, les, les, les bah, le livre de joie des joies. En fait, le, la, la, joie des matarlons, en fait, j'ai pas besoin de chercher parce qu'en fait, je pas de, de, de, citer. Mm. Parce qu'un travail de recherche ne fait pas sortir ce que tu as, la recherche que j'ai fait. Lorsque tu, le travail qui est produit ne, ne fait pas sortir le, même pas un tiers ou un quart de, recherche que tu as fait. Tu fais un choix. Lorsqu'on fait un travail de recherche, après tu fais le tri. Ce que tu vas mettre. Lorsque je, je veux sortir, je, je parlais des miracles de, l'imamo, j'ai le livre de Matarlo. Et le livre de Matarlo est plus pertinent, que d'autres livres pour parler des miracles de l'imam, car lui, c'est un témoin encore oculaire. En plus, il a cette légitimité, c'est le fils même, le, le le successeur de l'imam qui l'a demandé d'écrire ce livre. Donc, il a, peut pas sortir, euh, on, je peux pas trouver mieux que Matarlo. Lorsque je veux parler des, prédictions de l'imamo, je peux pas meilleur que, que les mamous. J'ai appris à la fac, euh, lorsqu'on devait créer les mémoires, que les professeurs disaient, en fait, il y a toujours les sources. Et ça, je le savais mieux que moi. Il y a les sources références de base et les références secondaires. dans un travail universitaire, le plus important, c'est les c'est les références de en fait, on, on va pas ramener même des références secondaires alors que t'as pas ramené les, références mères. Donc là, la seule référence mère que je connais, bon, de toutes mes recherches, et je pense qu'il y en a pas d'autres, témoin oculaire, en fait, qui a vécu avec les et qui a, a été écrit en arabe. En plus, ça a été traduit en, en, en, français en même temps, ça me le travail, d'aller chercher la source je, je, suis crédible dans le sens aucun laïen ne peut remettre en cause Matalo. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, lui qui le dit. Mais personne ne peut remettre en cause Matalo, c'était un bien, un élève, un disciple, très proche euh, de l'imamo. En même temps, son livre est crédible quand on l'a demandé. Par exemple, si je devais parler du tijanisme, lorsque de tariqa tijaniyya, tu peux pas sortir des deux livres, Al-Jami' et Jawahir Tous les savants qui ont écrit les livres euh, a beaucoup de le tijanisme, mais la référence c'est Jawahir al-Ma'ani. Parce que c'est un témoin ce livre-là, ça, engage Ahmed Tijan. Al-Jami' même, a le Jami' c'est même pas Pourtant, c'est deux livres. Les deux, ils ont ce témoin oculaire. Mais c'est Jawahir al-Ma'ani. Tous les savants que je viens de écrire, Euh, Cheikh Taqi al-Hilali al-Rimah même Rimah tu peux remettre en cause c'est-à-dire moi je peux être Tijane et ne pas être forcément bah être concis ou me, me me référer ou prendre comme euh, comme biblique ce que me dit euh Omar Fouti donc c'est pourquoi les savants la plupart ils, ont, ils se basent sur Jawahir al-Maani pour parler de tariqa tijaniyya si tu prends Jawahir al-Maani tu parles de tariqa tijaniyya même s'il y a des des centaines des centaines de livres ça suffit pour refuter ce, ce groupe-là, car sera crédible et personne ne pourra le remettre en cause. Pareil, pour moi, Matarlo, il est dans ce statut-là dans, dans, dans, dans, ce qui a été écrit. Et en même temps, les sermons de l'imam, qui sont pauvres, ces sermons quand même, ils ne parlent pas de grand-chose. et le serment de Isa. Je citais lorsqu'il là là où ce que je voulais beaucoup plus d'informations, c'est lorsqu'il s'agissait de la colonisation. Mais là où je trouve c'était pauvre, il n'y a pas eu beaucoup en fait parce que les membres qui s'est passé, on l'a pris et est trois mois, je même pas, il est arrivé à Angor, il est revenu chez lui, c'est fini l'histoire entre lui et, les Français. Ou d'habitude, j'étais prolifique, je, je, beaucoup de choses chez les Mouriers, j'ai trouvé les archives. Même là, j'ai trouvé un professeur Ibrahim Sam qui en a, qui en a parlé. Donc, c'est un peu basé sur des recherches qui a été, parce qu'il y a d'autres qui en parlent. des, spécialistes qui, parlent d'une manière générale des, groupes religieux sénégalais qui en ont parlé. Mais oui, je, pense que ça suffit pour le moment pour parler de, la haine, de parler il peut pas dire non, que ça suffit pas. c'est, le seul qui, a parlé de l'imam. Donc ça suffit. Euh, que l'écrit de Marc Tarlo euh, est une référence. on, va, essayer de passer donc euh, rapidement okay. Euh, à la question normalement, On va continuer à parler de méthodologie et de, Euh, bah, de démarche scientifique dans votre euh, euh, bah, dans votre approche par rapport à, au livre Comment comment vous vous y êtes pris Parce qu'en fait, vous vous savez que le sujet que vous abordez, enfin le sujet du Mahdi en général, le sujet de Isa, la descente d'Isa euh, relève de l'eschatologie euh, islamique et que c'est un sujet aussi qui déchaîne beaucoup les passions. et en fait, on, voit beaucoup de gens Euh, parmi euh, même des soi-disant prédicateurs, imams, qui essayent de décrypter bah, les différents textes, euh, les différents hadiths ou les, les versets venus à ce sujet quoi, euh, de la fin des temps. Et par exemple, on entend certains qui disent par exemple que Dajjal euh, finalement c'est qu'une métaphore et qu'en réalité c'est la télévision ou encore c'est le monde de, des finances. Et il y a d'autres théories qui existent à ce sujet. Et c'est pareil aussi par rapport au, au Mahdi. Il euh, y a des théories Donc vous, euh, quelle a été votre approche des textes euh, qui sont des, qui sont euh, enfin qui venus dans la fin des temps euh, pour que vous puissiez dire ou pour qu'on puisse nous dire que en fait votre théorie est plus acceptable euh, que les leurs quoi ceux qui euh, ceux qui ont développé aussi d'autres théories et qui pourtant parfois semblent tenir la route. Voilà le problème de, de, de, de ça en fait. Bon, là j'ai pas ça j'ai pas abordé ce dans ce sens-là car les Laïens et nous, on est d'accord sur, euh, sur un point, que le Mahdi, ils n'ont pas interprété la fin des 33 sur ce sujet-là concernant Masud Dajjal, concernant le Mahdi, ils n'ont pas interprété en disant c'est abstrait, comme l'a fait Ibn hussein C'est lui le, principal problème, en tout cas dans le monde francophone et anglophone, qui a ramené, ses, même si ça ne vient pas de lui, mais qui l'a propagé, c'est Ibn hussein C'est pourquoi beaucoup de convertis euh, ce qui concerne la fin des temps, ils l'interprètent d'une manière en fait qui correspond à leur, temps. Mais les, les n'ont pas ce problème. Donc, ils n'ont pas ce problème dans le sens. Ils savent que le Mahdi, c'est un homme physique. Masih Dajjal aussi, c'est un homme physique. Même si le problème de Masih n'est pas abordé, parce que là aussi, c'est un problème de source. Parce que je sais euh, que les, les l'imam dit que Masih Dajjal, c'est Hitler. <laughs> Mais j'ai pas trouvé ça dans les écrits. J'ai pas voulu mettre dans les livres que ce dont je, suis sûr que ça, venait de, lui. Même sur, le plan de Massoudal, j'ai pas pas eu assez de sources. Parce que ça, c'est un problème. posé la question. C'est-à-dire que ce problème-là, il faut que ça soit réglé par les laïens. on sait très bien que Massoud Dajjal vient en même temps que Mahdi. Et je sais que les laïens ne pas interprété comme Imam Hussein. Sauf s'ils changent, euh, la manière ils sont pas dans ce, dans ce courant-là. Euh, ils sont dans le courant, je, je l'appelle matérialisme, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est quelque chose de physique. ces choses-là sont, telles que c'est dit dans les textes. Donc, eux, ils, ils ont, ils ont à nous dire c'est qui. Euh, c'est qui Monsieur Dajjal J'ai toujours entendu, j'ai entendu plusieurs fois qu'ils disent que c'est Hitler, mais ça, pas mis dans le livre car il pas de, y a pas de source écrite. En tout cas, je n'ai pas vu de abordé le sujet dans ce sens-là car je ne parlais pas Petite, cela, petit, il faudra une réflexion concernant donc, c'est vrai que c'est un problème, c'est un, gros problème car ça concerne euh, l'imam yom al Et c'est une personne des fois qui, qui, En fait, c'est une manière de rejeter tous les tous les tous les textes. Car la manière de, de faire en fait, c'est de dire ceci ne va. C'est la même manière que l'Acharit concernant les Asma Sifat. Ça va pas dans leur sens, dans leur logique. C'est pour eux, c'est extraordinaire. Donc, essayer de mais la plupart des, des gens de ce courant, ce pas des personnes qui sont c'est pas des érudits religions pas appliqués la religion, c'est juste des personnes qui, euh, qui affirment des choses sans preuve ni rien, juste chacun euh, interprète comme ils veulent. Peut-être euh, on aura l'occasion, peut-être sur euh, mais ce, ce sujet-là, euh, interprète ou ces, réf ces, réflexions ne vont pas viser les laïens, car de, ce que je sais, ils n'ont pas de souci par rapport à ça. Allah En fait, euh, pour repréciser, euh, pour bien repréciser ma question, en fait, euh, d'une certaine manière, les, les laïens, quand même, ils interprètent les textes parce que euh, il euh, y, a, y, a, des textes qui sont venus sur, sur le Mahdi euh, ou sur la fin des temps, que le Mahdi, il viendrait, et aussi sur Isa. Mais je veux dire, eux, ils interprètent ça selon, bah, selon leur, leur vision. Et donc, voilà, la question, c'est en quoi leur euh, interprétation des textes euh, selon leur vision sur euh, le Mahdi, il est, euh, il est, il est, il est, enfin, euh, parce que vous dites qu'il est faux. Donc, en quoi il est faux euh, Si vous pouviez, par exemple, nous donner deux ou trois textes rapidement sur lesquels, par exemple, sans, sans, bien sûr divulguer tout le livre, parce que ça, bien sûr, l'objectif aussi, c'est de, de, renvoyer les, les gens vers le livre pour qu'ils puissent le lire et qu'ils puissent se faire leur propre avis. Mais voilà, un, un texte, par exemple, un texte simplement sur lequel euh, leur compréhension euh, ou leur théorie sur le Mahdi euh, n'est pas bonne euh, selon vous et que vous, vous pensez que votre théorie, la vôtre, est, est meilleure ou est la bonne et celle qu'il faut adopter. Bah déjà, oui, c'est pas ma théorie, c'est la théorie des musulmans, <laughs> de l'ensemble des croyants. Parce que les laïcs, ils, en fait, ils n'ont pas une théorie qui va à l'encontre de la mienne. Ils, ont une théorie qui va à l'encontre de l'islam. Oui, dans le livre, on, on, beaucoup de, points comme ça. Par exemple, le fait il n'y a aucun texte parmi les textes. c'est un problème d'interprétation, là. C'est un problème d'ignorance. que, je, comme euh, mais c'est la réalité. Il n'a pas, euh, même euh, ils savent que l'imam n'a pas appris, n'est pas l'école, c'est pas quelqu'un, c'est pas un n'a pas appris le Coran, la pas l'arabe. l'imam, c'est un ignorant. C'est une personne qui est vraiment un ignorant, c'est un pécheur il savait que pécher. Euh, donc, lorsque l'imam a sorti, lorsqu'il a, il, a, il, il a commencé son appel, il s'est basé sur des choses en fait qui se disaient d'une manière que disaient les awam, les gens de la masse, mais pas qui des, des, des, des sources qui sont les sources d'islam. C'est pour ça, lorsque je dis, euh, euh, Ahmed, Ghulam Ahmed, c'était, il a appris quelque chose. Ghulam Ahmed, c'est, lorsqu'il a, il il a, commencé son appel, lorsqu'il s'est, il a prétendu qu'il est prophète, il a sorti des arguments de base qui, peuvent être ambigus. Car dans le Coran, Allah nous dit clairement, هو الذي أنزل عليك الكتاب minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat donc on sait qu'il y a des, y a des versets qui sont mutashabih et la personne qui connaît ça il va suivre ça فما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا الشبه منه donc il va chercher ce qui est mutashabih donc ce sera plus difficile de décortiquer de sortir donc de, de montrer son son écorma mais les mamous non et en fait de base il dit des choses qui, que personne n'a dit c'est-à-dire personne ne dit jamais ça a, ça a été ben, ça, ça, ça, que le Mahdi est prophète le Mahdi c'est le Mahdi le mahdisme c'est pas l'apostolat. Ça, c'est quelque chose de, de clair. Et le où il avance. Il n'y a pas aucun texte. Ça, ne peuvent pas ramener un texte qui dit ça. Il même un texte ambigu qui montre ça, que le Mahdi sera un prophète. Donc ça, c'est même pas un problème d'interprétation, c'est un problème vraiment d'ignorance. Et c'est pour ça ces, ces adeptes qui ont pas ils ont un problème. ils essaient de justifier bah, que l'imam a dit. Même en justifiant ce que l'imam a dit, ils contredisent l'imam. Parce que l'imam n'avait pas cette n'avait pas cette euh, cette malignité ou euh, euh, cette, science pour pouvoir donc amener des ambiguïtés. c'est la première chose. Le fait de dire que je suis Mahdi prophète, déjà, ça t'écarte de, de, d'office. Bah, t'en pas partie. Le Mahdi n'est pas un prophète. Parmi le fait, les, textes qu'ils ont, il n'y a aucun personne n'a, jamais interprété ou montré dire que le Mahdi va sortir de, de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui vient, qui de, de, des membres. Il a aucun texte qui peut être interprété, euh, euh, la plupart des, des, qui essayent de justifier ça, en fait, c'est même pas l'interprétation de la plupart. Ils ramènent des, en des fois qui sont même pas authentiques. La plupart, c'est pas des érudits dans les C'est normal que leur euh, ne connaissent rien, c'est des la plupart des hadiths qui ramènent, c'est même pas des hadiths authentiques. Juste qu'on prend là, si on prend par exemple l'exemple des hadiths qui viennent, qui parlent d'où va sortir le Mahdi, la plupart des hadiths là, comme des Kathir et d'autres, c'est pas des hadiths qui sont authentiques. Et même si on été authentiques, ces hadiths là, mais il a il faut être bête pour comprendre que lorsqu'il parle de l'Ouest américain, parle du Sénégal. <laughs> l'ES euh, du Médine à l'époque, jusqu'à maintenant, c'est vers l'Irak, ça c'est connu. Personne euh, ne peut venir dire maintenant, lorsqu'on parle de l'Ouest, et maintenant ça parle de l'Ouest de l'Ouest, c'était pas pas c'est quoi l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut dire c'est dans ces interprétations comme ça. Maintenant, les, nouvelles, tous les jours, il peut avoir de nouvelles interprétations. Comme ils disent, Al-Ghariq, quelqu'un qui est en train de, de même s'il voit bah, les, les, les, rayons de, la lune, la nuit, il va essayer de s'y, de s'y accrocher. C'est exactement ce qu'on sont en train de Il, patauge par-ci, par-là. Dès qu'il voit un verset, il ramène. Il voit un hadith, il ramène, que ce soit authentique ou pas authentique. Mais c'est même pas le problème. cest dire la première chose concernant la, l'apostole, la, règle même que même, il y aura un autre prophète avec le prophète sallallahu alayhi wa après le prophète sallallahu mais la deuxième chose qui n'est pas encore réglée, bah c'est ce que tu dis que c'est lui <laughs> C'est-à-dire il faut prouver. Le fait juste de prouver qu'il y aura un autre prophète, même si ça on ne peut pas le prouver, le Coran est clair là-dessus et, c'est, il univoque. Les vers a été claire et l'ijma. Même s'il aurait réglé ce problème, c'est pas parce que quelque chose est fait que forcément il y a beaucoup Donc ça, c'est un deuxième problème. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font C'est, ouais, essayer de, c'est même pas une interprétation. Eux, juste, ils, règlent, ils essaient de régler le premier problème et automatiquement, ça veut dire que le deuxième est réglé. Non, <laughs> même si on, on, a, dit qu'il y aurait notre prophète après le prophète Mohammed, ben l'imam, qu'est-ce qu'il prouve C'est Si on acceptait que le Mahdi va venir du Sénégal, pourquoi c'est lui Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils sont Mahdi. Mais eux, en fait, ils essaient juste de régler le problème. Euh, en pensant, donc, ils ont réglé le problème, c'est-à-dire, il y aura un autre prophète. Donc, ça y est, c'est fini. Si on a réglé ce problème, on a réglé le euh, que l'imam est, ce qu'il dit c'est vrai. Même si on aurait réglé ce problème, l'imam, ce qui en fait, ce que je dis en livre, même si on aurait dit que l'imam, y aurait un, prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, il il est exclu. Parce qu'il a dit des choses, en fait, ça peut pas venir d'un prophète. Il a des choses qui sont contredites. Là, je peux donner l'exemple que j'ai donné. L'imam, en tant que prophète, on, prophète, on est d'accord qu'on un devin peut le, peut le dire, un charlatan ou quelqu'un qui, parle avec les djinns peut des fois dire des vérités, des fois dire des choses qui sont fausses. Mais un prophète ne peut pas dire des choses parce qu'il tire sa source de, la vérité d'Allah, qui la vérité. Donc, il peut pas tâtonner. Mais les il nous a bien informés d'une manière claire que toute personne qui va avoir la même prétention que lui, il donnera que trois ans pour vivre. <laughs> Mais le Qadiyaniya, il a vécu encore plus de trois ans. Là, même si tout, tout le reste était vrai, il suffit qu'il y ait quelque chose de faux. Ça y on le met de, on le met de, on le met de côté. Donc, comment faire pour savoir ce que ma, mon, c'est pas mon interprétation, mais ce que je rapporte, c'est vrai, il faut juste vérifier. les savants, islamique. Il n'y a personne parmi les savants de l'islam qui prétend. Ils n'ont pas. Et des fois, ils, les citent, ils citent des certains savants. Et ces là si on revient vers eux, ben, eux, ils sont à l'unanimité. Ils sont d'accord sur le fait quiconque prétend être prophète après le prophète, quelle que soit l'explication qu'il donne, qui prétend que c'est le prophète qui est revenu, qui prétend que c'est est un menteur, hein, fabulateur qui doit être rejeté. on, y reviendra par on va dire, euh, approuver euh, leur, voix. Donc, euh, Malik, si tu peux passer à la prochaine question, s'il te plaît. Ok, alhamdoulilah. Imam, également, quand on lit les livres, comme je le dis très souvent, nous, notre source, euh, c'est le livre. Donc, vous évoquez les faux prophètes que l'humanité a, a mais contrairement à cela, les laïens, eux, s'affilient à Allah, d'où leur nom, laï, aux prophètes et à l'islam. Donc, contrairement aux autres qui avaient marqué leur nette différence avec l'islam, alors, on aimerait certainement comprendre où se trouve donc le problème avec les laïens. Donc, n'est-il pas suffisant de reconnaître Allah comme Dieu et le prophète Mohammed comme également, évidemment, on peut le voir dans la, la formulation des deux attestations. Donc, la question, elle est là. C'est les laïens, on pourrait comprendre qu'ils s'affilient à Allah et également au prophète Mohammed. Donc, le problème, il Voilà. Et j'aimerais rajouter dans cette question, justement, on les voit prier, on les voit en fait faire euh, tout, tous les actes finalement. le musulman se retrouverait facilement en eux, euh, en tout cas extérieurement en les voyant. Non, en fait, je disais, en fait, j'ai cité l'exemple des, des, des, faux prophètes dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est une manière de dire que en fait, ces prétentions-là, euh, l'imam n'est pas le premier à avoir eu ces prétentions. C'était une manière de... de, de, de, de... En fait, il y a d'autres personnes qui ont eu, qui ont, qui ont glané des, des, foules derrière, qui ont eu beaucoup de personnes derrière, en fait, qui ont prétendu, qui étaient des prophètes. Et nous, et là, d'accord qu'ils sont, que c'est des faux prophètes. Ça, il faut qu'ils savent qu'eux, ils, ils, sont d'accord bah, que le, le, le, le prophète Mormon, c'est pas un prophète. Alors, ils sont d'accord avec nous que d'autres prophètes que je citais chez les Juifs ou même chez les musulmans, et là, c'est là que je reviens sur, je question. Non, j'ai pas cité que des personnes qui s'afflient par Allah. Si, j'ai cité déjà dans l'islam. Euh, il s'afflie à Allah. Il prie, وتتلذ باكسبتك البروفيت البروفيت جوست اللي نسف في, في العرض ولا قريش نسف في العرض ولكن قريش لا يعلمون لا يكفي ليتا بروفيت ديزا من مسيلمه من مسيلمه رسول رسول رسول الله الى الى محمد رسول الله البروفيت لا ريبون ولا ديزا من من محمد رسول الله من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب لو غران مانتور لو مانتور مانتور دونك مسيلمه سي جار سا فام اوسي سافلي ان كالكو سوت الله hein, euh, Al-Swad, sa frère, s'affilier à Allah. Donc, ils ne reniaient pas que le prophète est un prophète. Et ils ont été suivis par des milliers de personnes. Et quelle, a été l'attitude des compagnons face à eux C'est ça que c'est intéressant. Eux, ils priaient, ils faisaient la prière. Et même des personnes, des avec euh, la bataille des Yamama, c'est la bataille qui a fait plus, de morts dans l'histoire de, l'histoire islamique. Il y a beaucoup de compagnons de Tabéens qui sont morts à pour faire taire ce menteur, qui a prétendu la même chose que l'imam. Pourquoi lui serait dans le, dans faux Donc là, il a prétendu être un prophète. Il a prétendu comme euh, être un messager. Il même il citait même, parce qu'il était plus érudit que les il connaissait l'arabe, il citait des versets, et des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes ont suivi cela. Donc, la, pertinence de, de, ramener, en fait, de, de, de rappeler l'histoire des prophètes, c'est pour dire ça, c'est une tendance qui a toujours existé. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être prophètes. C'est pas parce que juste qu'ils l'ont prétendu, bon, faut les croire. Parce que les tu les entends parler, c'est ça. Juste c'est parce a prétendu ça, il a dit la vérité. Alors, des milliers de personnes. Je disais même, je sais pas si je l'ai dans le livre, mais c'est quelque chose que je cite souvent, euh, j'ai tout de qu'ils vont à à être prophète, à se dire qu'ils même si des fois, c'est même pas des croyants. Dès qu'ils mettent les pieds à Jérusalem, ils commencent à dire c'est un phénomène. Qui, euh, en fait, l'imam, on n'a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel, pour qu'on puisse dire que même s'il y avait un prophète, bah, l'imam serait le prophète qui, qui devait venir. <laughs> Il serait parmi. Euh, beaucoup de candidats qu'on va analyser euh, leur, dossier et je pense pas que lui, il aurait passé s'il devait avoir notre prophète. Mais bon, tous, ils ont échoué car il a pas de prophète à part le prophète sallallahu alayhi Et en fait, et ça aussi, c'est une dire que le prophète avait raison. Le prophète avait annoncé qu'il y aura ces multitudes prophètes-là. Et l'imam en fait partie. Il y aura parmi, derrière, euh,

les mêmes prétentions que, que les mamours, et ça n'a pas suffi juste parce qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. On a cru qu'ils sont des prophètes, sinon on aurait suivi Moïse Kadhab, qui a plus de, personnes plus intelligentes que ceux qui suivent euh, les mamours, le faux prophète. Alors, Alam. Très bien. Euh, donc, euh, je pense que pour cette question, elle est, claire. et justement, quand vous parliez de, <laughs> de de personnes qui, Euh, seraient peut-être plus éligibles. Euh, bah, les contemporains de l'imam, euh, je pense notamment au cher Soufi qui, qui était à son époque, quel, finalement, avait-il un avis sur lui, sur son appel, sur, son entreprise d'appeler les gens et, si oui, quels étaient euh, avis-là sur, sur c'est une question qui est très, très pertinente. c'est une question, je me dis, peut-être j'aurais dû, j'ai pensé à mon donné lorsque je livre, mettre le plus là-dessus. Bien sûr, je veux pas tomber, parce que je sais que les, mon chrétiens sont fanatiques, tu vois. Toute référence que tu fais à leur chère, des fois, c'est une manière d'encore le plus le glorifier. je me dis, c'est, ma robot, en fait, doit les rabaisser de telle sorte que les gens, en c'est, je dis c'est, euh, c'est une obligation musulmane ou religieuse que lorsqu'une personne il est élevée au plus, au plus son degré, de le rabaisser. C'est voulu. c'est quelque chose qu'il faut chercher. Donc, un moment donné, j'ai hésité à m'étaler plus sur leur position sur euh, sur les mamans, mais j'ai pas voulu aussi donner certains crédits à ces marabouts que, que, vont passer aussi donc euh, <laughs> à laboratoire. Mais bon. Oui, c'est marrant en fait, ils n'ont pas eu, les recherches que j'ai faites, ils n'ont pas, ils n'ont pas cité directement, et ça, ça m'étonne pas, parce qu'il faut savoir, c'est des soufis. Et les soufis, ils ont un, un credo. Euh, l'auteur de Taqadis ou l'Ashqa, cher, il le ramène. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'ils définissent l'ikhlas, ils définissent euh, leur voie, c'est, ou euh, un soufir, c'est tarkul i'tarad. Donc le soufi, il ne va pas, c'est pas quelqu'un qui va être là à, à, à s'opposer. Même si, il est arrivé que, à l'animal, si on prend l'exemple, la Kifat à, refuter beaucoup de choses. Et aussi, le soufi refute aussi ce, ce qu'il refute à lui. Mais si on prend par exemple Malik, il y certains de ses khutab euh, qui n'ont pas été, euh, je sais pas s'il a été mis sur, euh, place. il parle que sa doctrine et qu'il n'y a pas de prophète, le prophète sallam, il est catégorique là-dessus. C'est Ahmedou Bamba, c'est une touba, j'ai lu euh, des, euh, une compilation de fatawa euh, ils ont fait des, des mouriques qui sont, sortis, et ça, ils aussi. Bon, un autre truc qu'avait fait euh, c'est Abdelahad euh, concernant des, des, de Shamal Bamba. Et là, là, une fatawa, une fatawa qui a été, sur laquelle on posait sur, une personne qui prétendait être prophète à son époque. Et des, des de l'époque ont décrété que cette personne était kafir. Et n'était pas d'accord. pourquoi il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord parce qu'en fait, il disait que cette personne-là, les gens qui ont donné l'information, qui se dit prophète, c'est, ce sont ses ennemis. Donc lui, donc, on comprend de, cette, de cet avis-là que lui, donc, il est d'accord que toute personne qui dit que le prophète appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mais il s'est opposé à cette fatawa car bah, il pense que cette fatawa-là, bah, c'est, c'est l'information, ils l'ont pas eu d'une manière correcte qui fait qu'ils puissent euh, euh euh, qui puisse appliquer l'anathème ou jeter l'anathème sur cette personne-là. Donc là aussi, dans, ces, dans certains de ses poèmes, dans vers de poèmes, des fois, lorsqu'il fait le madh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Khatam al-Nabiyyin. Si tu prends Omar Fouti Tal, Omar Fouti euh, Tal dans son livre Al-Rimah, il a un fasl, un, euh, un, bab où il euh, parle euh, clairement que toute personne qui prétend être prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un, est un kafir. En fait, un tijan ne peut pas croire qu'il y a un autre prophète après le car même pour les wilaya, même s'il y a une explication, Ahmed Tijan, il ferme tout, il a fermé toutes les portes. <laughs> il peut pas avoir quelqu'un qui sera au-dessus d'Ahmed Tijan après Ahmed Tijan. Khatmul wilaya, leur complanche euh, pour ne pas croiser les autres, mais euh, ça, tourne autour du fait que toute personne qui vient après lui va, Tijan. Ahmed Tidiane lui prend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas eu, j'ai pas vu de fatawa direct et ça, ça m'étonne pas, euh, que c'était pas leur méthodologie. si Ahmed Bamba, des fois, même sur les choses lesquelles il n'est pas d'accord dans Tariqa Tijani, dans certains vers, tu comprends qu'il parle de ça, mais il ne va pas fond. Et des fois même, ils ont des paroles qu'ils disent, comme chez Ahmed Bamba, ils disent, c'est pourquoi il est moins euh, virulent que, toute personne qui dit la ilaha illallah. Mais leur dogme était qu'il n'y a pas de prophète à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'attitude à lui, car Matarlo le ramène dans son livre qu'il y avait eu des conflits entre les Mourites et les, disciples de euh, Donc leur attitude par rapport à l'imam montrait qu'ils n'ont pas, de réfutation. Non, car de réfutation, qui fait, euh, de de c'est le dernier livre qu'il a écrit avant sa, avant mort. Mais en faisant des recherches, j'ai certains bah, fractions de khutab, parce qu'il y a des khutbas qu'il a fait, sur lesquels il a insisté sur le fait, de prétendre l'apostolat pour le professeur sallam, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du Kohoro. c'est plus récent. Lui aussi, il de cet avis-là. Lui aussi, voit que celui qui prétend être un prophète après le professeur sallam, ce que je de lui, c'est mais ils vont pas la, directement la, à la secte euh, euh, par rapport Exactement. En fait, ce qui également nous intéresse, euh, en tout cas, une question que nous avons justement à vous poser, c'est que on aimerait comprendre, en effet, qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait en fait l'omerta autour des laïens au Sénégal. Mais avant justement que peut-être vous ne, nous proposiez votre réponse, certainement également, vous pouvez nous dire si vous avez essayé avant justement de rendre public votre livre, de communiquer, de rentrer évidemment en contact avec la communauté de la haine au Sénégal afin, n'est-ce pas, d'exposer, n'est-ce pas, vos travaux à ces derniers également, peut-être dans une sorte, euh, bien entendu, de contradiction et et tout ce que cela, évidemment, pourrait entraîner comme résultat dans, dans, votre démarche Je serais tenté de dire pourquoi faire <laughs> pas nécessaire dans ton contact J'écris un livre, ils sont là, ils voient le livre. Je disais juste, en fait, je suis tenté de répondre, mais pourquoi faire Pourquoi les contacter <laughs> Déjà, j'ai que livre, c'est publié, ils, vont le voir, ils, certains l'ont vu. S'ils veulent apporter une réplique, ils le feront. Il a, je crois qu'il n'y mm. a, pas, il Il n'y a, pas de nécessité. je trouve, je pas cette nécessité-là de les contacter. Même les livres que j'ai vécu reçus, bon, pas les envoyer ni au Mourid Notijan. Sachant qu'en fait, leur démarche, eux, c'est pas une démarche d'accepter une certaine critique. En tout cas, les, élites, euh, leurs chefs, ou je sais pas comment je vais les appeler, euh, le reste, je sais pas comment je vais les nommer. En tout cas, ils sont pas dans cette démarche. de débat, non, dans cette démarche d'essayer de comprendre. Parce que les, les ils ont traité de, de d'insultes ou d'injures les, les productions sonores que je fais concernant les membres. Non, c'est juste un travail que je trouve objectif. Euh, je me suis limité à ce qu'il a dit, j'ai profité de verset. Pourtant, il des injures, ils ont traité de, de, malfaiteurs, ils ont porté plainte. Alors, ils sont pas dans cette, euh, dans dans cette démarche de discuter, non. Ils, Ils veulent nous, pas qu'on parle de, de, de, leur, de, leur, secte. Ils veulent continuer à dire aux gens et à insulter parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est une injure qui, porte sur le prophète sallallahu alayhi C'est une injure à l'islam, à notre intelligence. Et ils continuer à injurer, mais nous, on ne répond pas à l'injure. On essaie d'apporter, avec toute modestie, une réplique, une contribution bah, scientifique, mais non, ils ne sont pas dans cette démarche. Donc non, j'ai jamais pensé, à contacter qui que ce soit parmi eux, je ne les connais même pas. Je juste, euh, moi, je fais ce que je dois faire. Et maintenant, comment ils vont réagir, franchement, c'est, comme on dit, c'est pas être vulgaire, mais c'est, ça m'amène complètement au pôle Nord, sincèrement. J'ai même pas réfléchi à, ce... <laughs> réaction, comment ils vont le prendre, non. Euh, ils seront contents, ils seront pas contents, ah, ils vont, ils que c'était nécessaire, peut-être. Mm-hmm. Euh, tu me dis là, tu me poses la question Là, de réfléchir. Excusez-moi <laughs> excusez de vous couper, mais en fait, l'idée de la question pour euh, vous relancer un peu, c'est euh, euh, justement rentrer en contact avec eux. Peut-être qu'il y en aurait certains qui seraient prêts à vous exposer leur, avis sur le sujet au-delà de bah, peut-être des recherches que vous avez déjà eu à faire, pour justement que qu'il y ait cette, euh, ce débat d'idées parce que dans l'histoire, on, en a connu. Donc, euh, je pense que vous en avez parlé lors d'un de vos euh, dernières interviews. Vous parliez d'un imam qui était sur les réseaux, euh, notamment sur Facebook, et qui, euh, euh, faisait beaucoup d'écrits par rapport à, au Lion et qui, après, a eu à, à se faire inviter dans un débat, autour d'un débat pour discuter de, bah, de avec un, un Et ça a été un débat, on va dire, euh, euh, théologique. Et justement, c'était le sens de la question, c'était un peu ça. Est-ce que, justement, essayer de rentrer en contact avec eux, peut-être que ils, ils pourraient être réceptifs à, à, un débat euh, contradictoire qui pourrait, euh, euh, qui ne pourrait qu'être utile pour tout le monde, quoi, finalement. Ouais, je, je, je, là, je vois les mamans qui tu fais référence. On n'a pas le même, les mêmes, on n'a pas la même approche de la chose. Lui, il parlait, il parlait d'un sujet sur laquelle sont un à l'aise, c'est-à-dire le sujet du mahdisme. Parce qu'en fait, le sujet du mahdisme, ils sont à l'aise parce qu'en sait <laughs> que le Mahdi va venir. il y a un débat qui est ouvert. Donc là, ils sont très à l'aise dans ce sujet-là. Le Mahdi va venir. Mais ils sont pas à l'aise le fait de, devoir prouver qu'il y aura un prophète. Le prophète, c'est Mohammed. c'est pour ça, donc ce débat-là, je l'ai pas suivi, mais j'ai pas eu de, euh, bon retour. son, le temps de cet imam n'est pas mon temps et, et même sa manière de voir les choses n'est pas ma manière de voir les choses. Euh, lui, comment il les parle, il les considère comme, un groupe parmi les groupes qui existe au Sénégal, groupe islamique. Mais je, l'ai dit clairement, c'est un groupe qui un groupe mécréant. C'est-à-dire les laïens ne font pas partie de l'islam. Et autre chose aussi, dans l'islam, ce que je connais des salafs lorsqu'ils euh, écrivaient des livres concernant les, les, les innovateurs, les hérétiques, <laughs> ben pas, ils ne demandaient pas leur autorisation. Je sais que vous ne me dites pas de l'autorisation, mais c'est pas cette démarche-là de euh, est amis. Non, je suis pas ami avec eux. ce que je dis, en fait, c'est même pas mes paroles. Ils ont pas d'autre choix que de suivre la vérité. Ça les suit pas les vérité, sont égarés. C'est cette démarche-là que j'ai avec eux. Ce que je dis, c'est pas mes paroles en moi. C'est la parole d'Allah et de son messager. Des compagnons du professeur lui-même utilisent ça. Donc, il n'y a pas à même à dire on va débattre, comment on débat sur un autre sujet. Même, je peux même refuser un débat. Parce que je suis pas obligé de débattre. Le, Sunnah, on appelle les gens vers l'islam. On, se dit, on, trouve les bah, de ce que de, de, la, de ce, que, qui a été légiféré. Donc le débat ne m'est pas obligatoire. Même s'il me propose un débat, non, je suis pas obligé d'accepter. Comme les salafs n'acceptaient pas forcément avec les gens de l'innovation, car des fois, les débats, ça de, plus noyer le poisson et t'as pas le temps de... Là, si j'étais en débat, les questions qu'on me posait, j'aurais même pas le temps, même la moitié, d'expliquer tout ceci. Et ça, je le disais tout à l'heure, ça s'est que les gens Et c'est ça que Gustave Le Bon explique dans euh, la, la, philosophie des, des, des foules. Lorsqu'on parle des choses terre à terre, des choses d'essence commun, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déclaré l'essence commune, la chose la mieux partagée. C'est ça qui visait, les choses faciles. Donc, dans un débat, en fait, un le temps. ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment, vous, vous me poser une question, métaillée, détaillée. Ça, ça, prend pas. pour les, les de la main, de la foule, ça les prend pas, ça. C'est trop lourd, c'est trop complexe, Donc là c'est facile, c'est lorsque c'est, c'est bâclé. Et dans les débats, la plupart, c'est ça, Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Euh, donc même s'il m'appelait en débat, peut là, c'est un que je le fais pour qu'il m'appelle en débat. <laughs> Mais je ne pense pas que j'aurais dit oui, forcément. Donc mon but, c'est pas de débattre avec eux. Mon but, bah, c'est de poser bah, la parole d'Allah. Allah. Adorer qu'Allah soit et le Donc, je dis juste, en fait, j'ai pas. pas dans ce sens, j'étais pas dans cette démarche, ni dans cet état d'esprit. Mon but, c'était de, en fait, euh, ce qu'on appelle euh, c'est Madian Wachina. C'est-à-dire, moi, ce que, ma démarche lorsque je parle de ces choses-là, sincèrement, c'est des fois, je me dis, <laughs> il faut que je, je que de fois, comme vous l'avez dit, en fait, y manque, il y a une production qui manque, intellectuelle, du Sénégal. Enfin, un, vide, j'essaie de combler ce vide-là, avec le Euh, alors ah je passe à autre chose. Donc, ouais, je suis pas dans cette démarche. Maintenant, si jamais eux, cette démarche, ce qu'ils voudraient, que certains parmi eux voudraient ça, c'est pas une chose que je vais accepter ou pas, je vais réfléchir et je verrai si ça se conforme à, mon, dessin ou je sais pas, à euh, à mes aspirations, je dirais oui ou, ou non. L'autre question de Malik, euh, à votre avis, pourquoi cette omerta sur les Lions Et on voit dans leur euh, <laughs> on a vu la médiatisation, la surmédiatisation qu'il y a eu euh, à leur sujet avec euh, euh, parce que quand même ce que vous dites est très grave et même dans le livre. j'invite encore les gens à télécharger le livre pour ceux qui ne savent pas ce que sont ou ce qu'est le laïen. c'est voilà le fait de dire que en fait le prophète salam s'est réincarné quand même, c'est une chose gravissime. Et malgré tout, euh, ça passe crème, j'ai envie de dire, comme disent les jeunes. Ça passe crème. Et au Sénégal, euh, on dirait plus. Euh, non seulement il y a une omerta, mais en même temps, il y a une propagande, j'ai envie de dire. Donc, comment, qu'est-ce qui, selon vous, l'explique J'aime bien le mot que vous utilisez, omerta, parce que là, on parle omerta, hein, parce qu'en fait, on, fait, on pense tout de suite à la, mafia. Et c'est en fait, parce que la réponse Parce qu'en fait, c'est un, c'est un, euh, les confréries au Sénégal, c'est un business. On fait non, chacun fait ses affaires de son côté. Donc, tu m'embêtes pas, je t'embête pas. <laughs> chacun s'occupe de ses, de ses pots cassés. C'est exactement ça. Donc oui, ils sont. Le Mourine ne va pas parler de, de l'imam va aller. L'imam ou la laïenne va répondre. Et ça peut casser son business. Donc il n'a pas besoin là. Lorsqu'on est dans la mafia, lorsqu'on est dans, un business qui est sale, dit secrètement. Alors, je, je, crois l'image. Donc, oui, le mourite, le tijan, bah déjà, chacun a pris un chemin qui n'est pas le bon chemin. Donc, tu me laisses tranquille, La deuxième chose aussi, l'islam, lorsqu'on l'a divisé en groupes, chacun défend que ses intérêts. Tant que donc l'imam ou ce qu'il dit, ça ne, ça ne remet pas en cause les intérêts de, de Bamba. Ce qu'il dit ne remet pas en cause les intérêts de, de, de, de, de Donc, à ce moment-là, puisque moi, je mets, la personne s'identifie en tant que mourite, en tant que l'imam ne s'attaque pas Ahmed Bamba, il va pas avoir besoin, il va pas sentir la nécessité de le, dénoncer. moi, je m'identifie en, tant que Tijan. Tant que les laïens ne s'attaquent pas à, au je m'attaque pas. Donc ça, c'est une autre chose. C'est ce qui explique aussi que donc eux, ils n'ont pas ce qui les c'est le comportement qu'ils ont avec toute, toute dérive qui, qui existe au Sénégal actuellement. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit des, des balivernes, tu verras Que la personne, peut, tu peux insulter Allah et son messager, mais si tu touches au mouridisme, là, euh, si tu restes, si tu es au Sénégal, je te donne de, cinq minutes, ça y est, tu, vas t'excuser, Sinon, tu, tu, tu, <laughs> tu on, va, on va aller te rendre visite à l'hôpital ou dans ta, dans ta pour les, pour les tijanes. Donc, ils défendent, chacun défend son territoire. C'est ça la mafia aussi, pareil. La mafia, c'est euh, qui. Euh, c'est exactement ça. Est, on est dans une mafia, chacun bah, surveille son terrain. Tu, tant pas, Nam, sur mon secteur, je te laisse euh, tranquille. a ah, aussi, aussi un problème peut-être psychologique. Donc, euh, qu'on peut avoir, que la même psychanalyse, si on peut la psychanalyse, que comme ça. Les Sénégalais, sa doctrine, c'est de dire qu'on est qu'un mano. Ce fameux mano, c'est-à-dire ne, ne, jamais heurter l'autre dans sa, euh, dans sa euh, plaît pas l'autre. Et un jour, je suis tombé sur un. Je suis tombé euh, sais pas si c'était. Je vais l'appeler. c'était comme un registre, ou en tout cas, c'était comme des lois, des codes qu'une société sénégalaise. C'est, en tout cas, c'était une société sénégalaise qui avait fait ces. ces, euh, comme des articles de loi. Et bon, qui régissaient leur société. Et parmi les articles étaient marqués noir sur blanc, un mensonge qui dure 40 ans devient une vérité. <laughs> en fait, je me suis dit, non, pas que ça a été codifié, mais c'est ce qu'on vit. Et Sénégal, le Sénégal, il vit comme ça, fin bouillac de <laughs> En fait, le Sénégalais, il a un problème avec le mensonge. Voilà. Donc, au Sénégalais, c'est comme ça qu'ils ont cette relation avec le mensonge. Le mensonge, en fait, c'est pas, ça fait pas partie des, en tout cas, des tares de la société. C'est triste de dire ça. Et peut-être ça va heurter. On a, on ce rapport avec le mensonge. Déjà, le, Sénégal, le Sénégalais fait partie de la sagesse. On ne dit pas un adulte qui ment, tu mens. dëgg bu yàq moo gën buy même si bon ça on peut trouver des, des islamiques buy defar moo gën buy moo yàq et, et c'est ça qu'il applique si tu vois au début les mourides les mourides n'étaient pas acceptés par euh, la société sénégalaise au début ils étaient critiqués ils étaient critiqués maintenant ils sont acceptés les Téganes, ils critiquaient les Baïfals, ils critiquaient les Mourides. Maintenant, l'a, euh, qui a demandé qu'on puisse venir l'enterrer au, euh, à Touba, etc., pour une de le bénir. Et puis, le, le, temps, lorsque si tu prêtes un mensonge, le plus qu'on va dans le temps, le plus les gens vont accepter. Il faut juste que le mensonge il reste. Et ça, en fait, C'est exactement ce que vit le Sénégal. Donc les laïens, maintenant, ils sont acceptés. Même si au début, on voit clairement que les Mourites, c'est ce que Matarlo, il y a des, des, des, des conflits entre eux. Même Matarlo, ils disent que ce qui a empêché les membres d'être suivis par des Sénégalais, à cause de ces Il le dit noir sur blanc. Mais le plus on avance dans le temps, le plus sont acceptés. En même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une manière euh, comme ça, personne ne va froisser l'autre. En plus, il y a une autre chose qui fait qu'ils sont obligés maintenant d'être de, serrer les coudes. sont attaqués de part d'autre. Les ressources sont là. Il y a des personnes des salafiyun qui sortent, qui les attaquent. Donc là, il faut qu'ils se, qu se réunissent. Donc ils vont fermer les yeux sur les erreurs des autres pour les uns des autres pour pouvoir se, se protéger et faire un, euh, et les laïens, ça, ça les arrange. Même les, les, les, les, les ils ont tenté ça. Et ils avaient bien compris ce qu'il fallait faire. Mais bon, ça pas réussi, ça pas donné. Mais ça peut réussir un jour. Ils ont vu que voilà, les salafis, les soufis. Donc on vient, <coughs> on se, on on se pose comme un autre groupe, une confrérie, bah, c'est les wahhabites qui, tombent sur tout le monde. Les laïcs, ils ont réussi ça maintenant. C'est pour ça, je crois, tu la démarche. Je il faut pas avoir cette démarche. là les laïcs, on doit être ferme. Euh, euh, montrent clairement ils font pas partie des confréries. Lorsqu'on parle des Mourides et des Tidjanes, on parle des musulmans, d'une manière générale. <clears throat> C'est des groupes musulmans. Mais l'Aïen, c'est pas un groupe musulman. Et ça, qu'on soit ferme là-dessus, qu'on n'ait pas les mêmes, pareil pour la même démarche qu'on a envers les Mouritijanes, qu'on ait la même chose avec l'Aïen. Parce que eux, c'est veulent, qu'on les accepte comme une confrérie musulmane. <clears throat> euh, les, les, les rafides. Je reviens à la question. Et, et, et, tu rajoutes à ça la première question, deuxième question que je m'avais posée. Bah, les Sénégalais pensent, la plupart des Sénégalais pensent que ce qui ramène la division, c'est de critiquer les groupes. Donc ça permet les lignes Puisqu'on dit qu'il faut être manou, il faut pas critiquer les gens. <coughs> si tu en groupe, ça ramène la division. Donc voilà. Donc les gens se taisent en disant chacun croit ce qu'il croit et chacun, on est tous, euh, on Et c'est là où la nécessité, euh, qui, s'implique à nous, où là, cette, urgence qu Pourquoi les gens puissent hein, se réveiller, comme tu as dit, ils sont acceptés même par l'État. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ils sont, reconnus comme une confrérie musulmane à Et là, ils sont contents, ils ont réussi leur truc. Après, maintenant, ils vont mettre le jalon au fur et à mesure de dire que, leur, euh, que est un, est Donc, c'est pour ça, le livre de Luc, c'était un, tas de vulgarisation. C'est-à-dire que les gens puissent savoir que l'imam, il a dit que c'est un prophète. Car là, il jouait dans, beaucoup de personnes disaient non, l'imam, on a jamais dit c'est les salafis ou c'est les autres qui les accusent. Maintenant qu'ils soient clairs, qu'ils disent que l'imam, c'est peut-être ça va éveiller les consciences. Comme tu as dit, ils vont évoluer la gravité des choses, même si pour protéger l'islam, car c'est pas leur but. Leur but, c'est protéger l'héritage de, euh, leurs aïeux. Mais peut-être, les personnes quand même qui sont dans ces dans là qui cherchent non pas la vérité ou qui voilà qui ont un pas encore un peu de euh, ce fibre ou euh, en pas une jalousie dans, leur cœur concernant l'islam peut-être eux ils une démarche qui va atténuer bah, cette montée puissance de l'Aïen car ils sont en train de faire une montée puissance. Très bien. poser, on va dire, la dernière question avant qu'on passe rapidement à une partie euh, euh, ambiguïté, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc, euh, Malik, euh, vas-y, te plaît. OK. Euh, donc, Imam, évidemment, vous veniez vous-même de parler, en fait, du mensonge, justement, autour de toutes ces questions-là, disons, enfin, entre guillemets, de toutes ces croyances. Et un mensonge, comme vous le savez, il faut évidemment peut-être essayer de l'éradiquer. Et donc, Si, dans ce sens-là, nous allons en fait essayer d'éradiquer ce mensonge-là et que vous, avez fait évidemment le choix d'écrire, mais est-ce qu'il ne faudrait euh, peut-être pas penser à aller maintenant dans des dialogues, confronter les gens justement qui, émettent ces idées-là, qui sont absolument mensongères, comme vous venez de le dire. Et donc, à partir de là, on pourrait certainement vous demander quelle euh, peut-être solution vous préconisiez pour que en fait, nous puissions avoir au Sénégal, en quelque sorte, des dialogues entre les différentes croyances, et donc autour, en tout cas, on va dire, d'une table scientifique. Je veux dire par là, en fait, qu'on discute de façon scientifique de toutes les croyances, qu'on envoie ici et là des représentants pour discuter, enfin, les uns, les autres, de ces questions-là, mais de manière scientifique. Je, moi, je dirais, le mot dialogue me dérange un peu. Je sais ce que tu veux dire par dialogue. je, veux dire par dialogue. Tu surtout un débat. exactement. C'est dans ce sens. Quand je parle de dialogue, c'est-à-dire qu'on oui. arrive à amener des gens oui. qui vont confronter leurs idées, qui vont essayer évidemment d'argumenter. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a aussi des contraintes au niveau de l'écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui lit. Et quelquefois, peut-être travailler également sur ce genre de débat-là. Encore une fois, je comprends la contrainte du temps qu'on ne va pas vous laisser certainement détaler complètement vos idées. On va ici et là essayer de vous interrompre. Et cela n'est pas un travail facile. Encore quand nous parlons de religion, on aimerait véritablement que la personne puisse expliquer les choses de fond en comble. Mais non. quand Donc, euh, comment on fait avec ces gens-là Et en plus, euh, pourquoi, le mot dialogue euh, vous dérange aussi <laughs> Tout à fait, tout à fait. le dialogue, en fait, euh, c'est un mot déjà qui revient souvent lorsqu'on parle de, des dialogues et des religions. C'est une manière de trouver des, compromis pouvoir aller ensemble. Même si je compte le faire, ce qui est dans le dialogue, c'est le, débat contradictoire. Mais en fait, les débats contradictoires, il y a plusieurs manières de le faire. on n'est pas obligé d'être autour d'une table. Je, fais des productions sonores, mais c'est en Ça, c'est efficace. Et il y a dialogue, il y a débat. Donc, je crois que le débat, c'est pas forcément qu'on soit en face à face. c'est, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je vais pas laisser les, productions sonores que je fais. Bien sûr, je, d'autres personnes le font. Je, parle de moi, mais il y a beaucoup de frères qui, le, qui, euh, font ce, travail. Mais je pense ça, C'est en train d'être fait. Il y a aussi des débats. Des fois, il y a des débats. Moi-même, j'ai débattu plusieurs fois avec des Mourir, avec des Tijan. Il y a eu au Sénégal, il y avait des, des C'était intéressant. Je suis pas contre tout débat. j'avais connu un exemple. J'avais deux amis, étaient des, des Nyazen. j'ai, je plusieurs fois, mais j'ai réussi, franchement, en tout cas, ce qui a permis, quoi, participer, que j'ai pu réussir à les faire sortir de ça, c'est un débat que Oustaz Moukabe avait fait avec euh, euh, sur la, la, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi oui, ces débats-là, il faut, des fois, euh, il, a, aura de ces débats-là. Mais ça n'a pas une, but, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on recherche forcément à débattre, parce qu'on peut faire passer nos messages sans débattre. Ça y est, les messages passent débat. Ça passe par l'écriture. C'est vrai que beaucoup Euh, ça répond encore à la première question que je me suis dit lorsque j'écris, il faut pas que ça soit trop long parce que les gens sont paresseux, mais même une paresse intellectuelle. Même chez les intellectuels, les, gens n'aiment plus lire. Même j ai, j ai, J'ai vu qu'ils ont inventé mais le fait de lire des, des, des, des Je sais même pas pourquoi les gens font comme si c'était normal. Ils payent pour que tu écoutes le livre, tu le lis pas. de la paresse intellectuelle. Les gens ne veulent plus, peu de personnes qui, qui, lisent. Donc oui, il faut parler. Il faut avoir des débats, même ces débats des fois qui sont faits à distance. Il faut des débats, mais ce débat débats ciblés. Car vous savez, quelque chose, qui est, qui est très net qu'on regarde. Alors, le Jama'a, je me souviens, Hassan, euh, lorsqu'on était avec lui, un jour, je lui pose, je sais pas, c'est moi en tout cas, à faire la poser cette question, sur les groupes Il m'avait donné, il avait fait, une, euh, en il avait pris sa il est allé au tableau, il a dessiné, je crois, trois sous. Il a dit de l'eau claire, limpide ou euh, potable, c'est la salafia. Et ils ont mis que les deux autres sectes, c'est de l'eau-là qui sont troubles. Et, et je L'eau trouble, il, ne risque pas grand-chose lorsque tu le avec de l'eau propre. Il risque juste bah, d'être même un peu purifié, mais l'eau propre risque des choses. Car les shubahat, comme ils disent, les shubahat qattafa wal qulub da'ifa. C'est pour ça, donc, il ne faut pas trop chercher forcément que ce soit, dans un sens où on va mettre même des, des idées, des, des, des ambiguïtés dans, bah, dans des cœurs qui, euh, qui n'en avaient pas besoin ou qui ne qui qui les avaient même pas. il faut qu'on soit vigilant dessus. Oui, il faut des débats. C'est des débats qui sont piégés. Comme moi, quelqu'un comme moi, je sais jamais on va me, dans des plateaux TV parce qu'ils savent que et les choses, c'est interdit. Et ça, c'est piégé. C'est-à-dire, je peux pas dire dans un débat télévisé que l'imam, c'est un kedab. Et si je dis pas ça, je suis piégé dans mon débat. C'est-à-dire, si on me laisse pas le fait que je, dois, euh, euh ba argumenter, c'est de montrer que l'imam est un menteur et je dois, et que me laisse l'opportunité ou la liberté de choisir le mot que je pense que c'est le mot qui va porter plus, bah, mon, débat, il, est piégé. Et dans les télé euh, télévisées, dans, peux pas. Même il y a au Salmor, on joue à la débat, le gars, il a demandé ça. C'est PG. Qu'est-ce que, tu crois, Ahmed Bamba, est-ce que tu crois? Donc, pour le PG, s'il répond c'est fini. Donc, c'est pour ça, et les réseaux sociaux, on doit l'utiliser. Moi, je cherche à débattre. Je, des fois, il y a des personnes, je sais que ceux il faut débattre avec euh, d'autres personnes. Ça sert rien. Oui, il faut ces débats contradictoires, mais il faut pas penser que le débat contradictoire ne peut pas, ça passe par ce qu'on fait. Donc, je disais que le dialogue, ça passe par ce, qu'on est en train de faire. Ça, quelqu'un qui, là, il va écouter ça. S'il a des ainsi de suite. Donc, après le dialogue, le débat qui est fait, débat contradictoire qui est fait autour d'une table, c'est quelque chose de bien des fois, mais c'est quelque chose qui doit être visé. Ça doit pas être euh, comme le font beaucoup de personnes. Et ça, si on revient, parce que, parce que aujourd'hui c'est euh, une soirée littéraire, mais si on revient même sur Salaf Saleh, tu vois, certains savants comme Imam Ahmed, euh, comme euh, Al-Ajouri, lorsqu'il parlait Bahari, d'interdire le débat du absolu avec les gens l'évasion, c'est dans ce but-là. On pas dire c'est interdit de manière absolue, car on sait que certains salles, ont fait le débat. en fait, ce pas ça leur but principal. Ils propageaient. Pourquoi l'a dit, si quelqu'un, euh, tu, tu, clarifié la vérité et quelqu'un il veut débattre, il dit clarifie la source de l'islam. on peut te dire que des fois, on peut en avoir besoin, comme Ibn Abbas en avait besoin, comme Abdel, Omar Ibn Aziz, il a eu, euh, organisé des débats comme chez SMT, mais il organisé euh, des débats avec les gens de Major. Mais la plupart de leur temps, c'était à l'époque, c'était l'écriture. Ils pouvaient leur temps à les refuter. Et euh, actuellement, c'est avec les, plateformes qu'on a, Twitter, YouTube, WhatsApp, c'est là où le travail se fait. se fait réellement, mais ne pas se fixer forcément pour qui ce soit clair. Parce que nous, euh, soit contents ou qu'on ait débat. Non, notre but, c'est que on clarifie la vérité. Si on arrive à clarifier la vérité sans pourtant passer par un débat contradictoire, on a fait notre but. Mais des fois, maintenant, on veut que ça, comme je dis, les soufis qui, qui avec sur WhatsApp, c'est eux qui nous ont donné un peu plus de... Parce qu'avant, le soufi <laughs> a une telle personne, c'est un, c'est un soufi, c'est un tijan. Et eh bien, écoutez, c'est comme ça que beaucoup de personnes, on connaît la salafia. Donc ça, ça peut être, euh, bien en tout cas, c'est pas, être un but en, ah soi. Et tout euh, dans ce que vous dites, dans le débat où, entre guillemets, <laughs> le dialogue. Très bien, euh, c'est clair. Euh, ouais, euh, donc, par rapport, par rapport à la solution, on peut euh, retenir que vous êtes plutôt euh, dans la méthodologie de, bah, de toute façon, partager, quoi qu'il en soit, essayer de partager au plus grand nombre, de vulgariser euh, et pas forcément d'avoir cette confrontation. Donc ça, je pense, c'est clair. le temps qui nous était imparti est vraiment presque terminé et je ne sais pas si euh, dans l'auditoire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, euh, ceux qui nous suivent, euh, s'il y en a qui voudraient prendre la parole, parce que bon, on a encore pas mal de questions qu'on voulait poser, mais euh, faute de temps et surtout comme il commence à se faire tard pour certains, peut-être qu'on va poser encore une ou deux questions. Malik, si tu d'accord. et comme ça, après, on va on va se quitter, Inch'Allah. Si jamais il euh, n'y a pas d'intervenant ou bien de personne qui veut, intervenir. Oui, oui, je, crois c'est ça, c'est ça qu'on peut faire parce que là, voilà. on va se faire tard, donc euh, laisser la parole euh, à des gens qui veulent intervenir ou sinon on pose les deux questions et après oui. donc n'hésitez pas pour pour essayer de participer. Euh, on, va, on va quand même poser des questions, Imam, cette fois-ci, euh, parce que c'est bon de, se mettre à la place de, de l'autre. Et je pense que vous avez, vous avez fait cette démarche euh, en allant justement à la source, euh, à, livre, à, leur, livre référence. Mais euh, il y a des versets, ça et là, qu'on entend souvent qu'ils disent. D'ailleurs, on a, On a pu euh, vous voir euh, en réfuter euh, certains. D'ailleurs, on, on, invite les gens à retourner vers les vidéos dans Al-Quran Aksonarek. Euh, mais ce verset-là, euh, comment, comment on y répond Parce que pour eux, ce verset euh, parle de redonner la vie deux fois. C'est le verset où Allah Azawajal dit ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Euh, euh, dans le sens rapproché de la traduction, euh, les gens, les gens, certainement les gens de l'enfer, et qui diront notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et redonner la vie deux fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir Donc, pour, pour des gens qui parlent de réincarnation, de possibilité de revivre, est-ce que ce verset-là n'est pas en leur faveur ou enfin n'est pas explicite par rapport à notre question Non, ce verset, en euh, aucun cas, ne peut. En fait, ce verset, ils peuvent l'utiliser qu'en attestant, on fait une chose. Pour euh, essayer de dire que euh, Dana sort Ikis, c'est-à-dire le fait que la, la réincarnation. Comme les Cheikh Samtim, les, les héritiers, à chaque fois qu'ils prennent un verset ou un hadith pour, se, pour appuyer leur, leur délire, bah en fait, si tu regardes bien, c'est un verset qui les contredit. Ce verset-là ne parle pas d'un nasr, au contraire. Ce verset, euh, قالوا ربنا أمتنا سنتين وحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Il n'y a aucun parmi les savants, les salafs, des exégètes qui, qui a compris ce verset-là comme étant un nasr. Parce qu'en fait, un nasr, c'est une doctrine qui s'oppose à la doctrine des messagers, la réincarnation. Parce a a la doctrine qui, qui veut une résurrection et qu'il y un jugement. Cette doctrine-là, c'est la doctrine prônée par tous les messagers et tous les prophètes. Pourquoi Allah, lorsqu'il a cité tous les, fondements des, messagers, il a dit « Inna la fi suhfi al-ula, Ibrahim wa Moussa ». des de, de, de « Iman billah, Iman yawm Et une autre doctrine qui s'oppose à la doctrine bah, de la résurrection. Et ces doctrines-là, parmi ces doctrines-là, la, la, la, la, la réincarnation. Car lorsqu'il y a réincarnation, il ne peut pas avoir de jugement dernier. Parce qu'une euh, âme qui se réincarne n'a plus corps. Quel est le corps euh, qui sera, jugé? Alors que là, le verset parle de, deux vies deux morts. Et la réincarnation, c'est pas deux vies, deux morts. L'incarnation, c'est, c'est perpétuel. Et là, c'est des gens qui sont ils étaient qui avant Moi, j'étais qui avant Donc, si les imams et ça, ils ont été conscients de leur incarnation et que ça prouve que donc ils sont réincarnés, bon, donc toute autre personne, normalement, devait être conscient de sa, réincar de sa réincarnation. Ces versets-là parlent, comme euh, le dit Imam Abu Jarir euh, al-Tabari, il cite certains d'Abdullah ibn Abbas et d'autres, Abdullah Abbas dit que ces versets-là, c'est comme le verset dans Sourate al-Baqarah. Comment vous pouvez me croire Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous étiez mort, c'est-à-dire la mort, c'est avant d'être vivant. C'est la première mort. On n'existait pas. Il a appelé sa mort. Wa kuntum amwaatan fa ahyaakum, puis vous a fait vivre. cest dire lorsqu'on est venu ici. Thumma yumeetukum, puis il on va se, on va être ressuscité. Il n'y a aucun compagnon, aucun exégète parmi les exégètes qui, qui a compris comme étant at-tanasukh bil-arwah. Là, c'est, c'est, ce parle donc d'une manière claire bah, que c'est, là, on a vécu, on a été, on n'a pas existé, puis on a vécu, puis on est mort, puis on est ressuscité. En plus, il regarde bien ce verset-là. Ce verset, s'il parle de Tatansor, ça ne peut parce que c'est les koufars qui parlent. Les koufars, ils ont parlé, ils ont demandé de revenir plusieurs fois à Allah subhanahu Dans le Coran, tu verras que plusieurs fois, les, dans ce sajda, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجِنَّا كِثْرُوا أُسَيْ مِنْ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسِرْنَا وَسَمِنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا inna muqinoon naam lorsque des fois dès qu'ils vont se lorsque les les lorsqu'ils vont se lorsqu'il al dès qu'ils se lèvent al ils demandent de revenir donc s'ils étaient dans tanasuq ils ne pourront pas demander ça oh, c'est bête eh, ils sont réincarnés plusieurs fois <laughs> ils n'ont pas pu réussir est-ce qu'ils vont demander donc de revenir là ils ont ils là ils demandent d'avoir un, retour parce qu'ils n'ont pas eu cette cette chance-là. Pourquoi lorsqu'ils seront dans l'affaire aussi, ils vont demander encore Allah subhanahu de pouvoir euh, de pouvoir revenir. Dans sourate Fatir, hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Hein? Laisse-nous partir pour faire ce qu'on ne faisait pas. Car la doctrine de la réincarnation, c'est une doctrine en fait que la personne, il, évolue. C'est pourquoi ce qu'ils appellent le karma. Il y a de karma, ils que ça s'agit de karma. Mais la personne, il revient, il évolue, il et je sais pas, il, il regresse jusqu'à qu'il devient un Allemand, etc. Mais avec ses, ses, ses vies, bah, il va se faire, il va se, rattraper. Là, on parle de Yom Al-Qiyam. Et c'est les koufars qui sont en train de, parler. Oh Seigneur, tu nous as fait vivre deux fois. C'est la vie le plus juste. Et les, les autres avis ne parlent pas de ce qu'ils parlent d'eux. Les autres avis parlent de peut-être le fait qu'on les fait revivre dans, dans la tombe, puis les faire mourir. Ça, se le site, mais euh, ce qui est sahih, ce qui est cité déjà, que ce qui est c'est que la personne, avant, on n'existait pas, Allah nous a fait vivre. Puis, on va mourir, Allah nous a fait, nous a fait revivre, et parle que de deux, que de deux vies. Et la réincarnation, c'est pas deux vies, ben, c'est une multitude de, de, vies, ce qui prouve que donc ceux qui sont en train de ce verset-là, ni, de près ni de loin, il ne parle de la, de la résurrection. Mais même si ce verset parlait de la, de la réincarnation après. <laughs> Ça, je prouve quoi Il faut, faudra que donc euh, euh, Mohamed c'est celui Il faudra prouver ça. En plus, la deuxième chose qu'il faut pas oublier, que même l'islam ne parle pas de Isa qui se, parce qu'il parle de, euh, pourquoi il parle de deux fois, de, de l'imamou Bon, le prophète Mohammed, bah, sur le physique de l'imam, donc dans le physique de l'imam, et le prophète Isa dans le physique de, Isa ibn Fatou. Et Isa ibn Fatou, c'est le fils de, de Mais en fait, les textes ne nous ont jamais parlé de réincarnation. Et c'est des fois, ils <laughs> qui, tape à côté. Les textes nous parlent de, de, de Isa qui redescend. Et lorsqu'on voit dans le Coran, on voit, on voit qu'Aïssa, s'est pas, il ne dit, j'étais, dans la fin de Sourate Ma'id, il dit que lorsque j'étais présent auprès d'eux, j'étais témoin. Lorsque tu m'as fait monter, c'est toi qui savais ce qui s'est passé. Il s'est pas incarné plusieurs fois. Donc, tous ces, ces versets-là, en cas, pour ne pas faire long, n'avise pas du tout la réincarnation. Ça parle juste, donc, euh, on, qu'on était déjà mort, puis on n'existait qu'on appelle c'est comme la personne, puisqu'il n'existe pas, il est, il est, mort ou elle est morte. Donc, puis Allah nous a fait revivre, on a existé, puis il va nous faire mourir, puis il va nous faire euh, ressusciter pour nous, pour nous juger. On ne comprend de près ni de loin, ça parle de réincarnation. Wallahu alam. Euh, je pense que Euh, par rapport à nous, nos questions que nous avions, euh, on peut, on peut s'en arrêter à là, Inch'Allah. Et euh, peut-être les différents intervenants, ceux qui veulent intervenir. Moi, j'ai reçu une question d'un frère euh, <laughs> qui demande euh, à l'imam euh, si, si vous vous sentiez menacé après bah, la publication de votre ouvrage. Et, donc, voilà. Euh, santé menacée, <laughs> je sais pas. Euh, non, j'ai pas. Vous avez reçu aussi des menaces aussi, ou euh, en tout cas dans le passé, vous nous dites bien que vous avez eu euh, à essuyer une plainte. Voilà, je pense qu'ils ont, c'était euh, les Lions, leur démarche, c'est la démarche des plaintes, parce qu'ils ont des, à l'époque, je pense que c'était leur euh, et le procureur, je sais pas si c'est pour le général, en tout cas, je, je pense qu'il faisait partie de cette secte là. Donc à l'époque, avec l'ancien système, c'est facile. Donc ils ont porté plainte. Même les journaux, ils ont dit j'ai fui le Sénégal. <laughs> Moi-même, des frères ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison. Les frères qui ont diffusé certaines vidéos que j'avais fait, ils ont été mis en prison. Ils ont fait six mois de, de prison, retour de parquet, etc. Ils n'ont jamais été jugés. Et le procureur, il parlait d'associations, de, de, malfaiteurs, euh, et jura, ministère public, tout ça, blabla, qu'ils qu'ils message qui porter plainte. <laughs> Vous avez déjà porté plainte. J'ai vu un message comme ça en disant que vous me traitez de fou. Non, ils vont porter plainte. Mais franchement, je, ne fais pas trop de soucis là-dessus. Quelle que soit la chose qui doit arriver dans notre vie, <laughs> il arrivera. Ça ne nous empêchera pas. En tout cas, de, on parle même de courage parce que de là, on a, a un certain un privilège d'être à l'extérieur. Euh, ils n'ont pas trop de solutions à porter que tu fais tes vacances là-bas. Lorsque je partais au Sénégal, je me dis peut-être mon nom est là, tu vas, en prison. Ça peut arriver, mais c'est pas des choses qu'on ne réfléchit pas là-dessus. C'est pas en tout cas des choses qui sur lesquelles on, s'attarde trop. On fait ce qu'on doit faire. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de ne pas dire des choses qui sont fausses. c'est, un cas d'être, d'avoir Que devant Allah subhanahu que ça se retourne contre tout ce que je dis et j'écris, la seule chose qui me préoccupe, pas dit des choses qui sont erronées, qui peuvent euh, sur lesquelles Allah peut m'en prendre rigueur le jour dernier. Le reste, euh, le tawakkal ala Allah, ala Allah, Allahu alam. barakallahu fikum wa ahsana euh, Malik, je pense que, Inch'Allah, on peut s'arrêter là parce que voilà, je pense qu'on a fait deux heures de live. Et euh, Euh, donc, euh, ce fut vraiment un immense plaisir euh, d'accueillir Imam Faden Diaye, qui est l'auteur du livre La secte des Laïens. on a pu passer en revue, je pense, beaucoup de questions sur le livre en question et sur les Laïens en particulier. Et, j'espère que ce fut bénéfique pour tout un chacun. Et en tout cas, on a, appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, plein de choses. Et euh, euh, j'espère aussi que, comme l'imam l'a si bien dit, que les gens prendront la, prendront la peine de lire euh, le livre. En plus, le livre, il fait qu'une soixantaine de pages, donc vraiment très facile à lire. Et, ça permettra tout un chacun de, de connaître finalement les arguments et de se faire une idée et, de pouvoir aussi appeler ses, ses proches parents s'ils si jamais ils sont dans, dans, dans des choses Euh, liées au laïd. Qu'Allah nous en préserve. Donc, euh, Malik, je sais pas si tu euh, quelque chose à dire par rapport à ça. Et après, comme ça, on va donner la parole à l'imam pour, son dernier mot. Et après, on va. <laughs> son dernier mot pour le live, vous avez compris. Et... Non, certainement, juste des remerciements et prier pour l'imam parce que véritablement, les interventions étaient absolument pertinentes. Et nous croyons sincèrement que les gens qui étaient là en ont comme nous également, en avons évidemment fait de même. Et nous espérons que peut-être ce genre de rencontres, euh, évidemment, pourront euh, encore avoir lieu dans le futur. Et sinon, il n'y a pas, grand-chose véritablement. C'était véritablement passionnant et on s'en réjouit. Nous remercions euh, l'imam et qu'Allah nous aide pour les prochaines Ah, Amin, amin. te récompense grandement aussi pour euh, ta diligence et le fait d'avoir bien géré euh, vraiment le live. C'était notre première expérience, donc vous nous excuserez s'il y a eu euh, des euh, défaillances. qu'Allah nous pardonne et qu'Allah accepte. Donc, Imam, on vous, laisse la parole pour peut-être un, dernier mot. Après, on va se quitter, Inch'Allah. déjà, je, je, à vous remercier, pour déjà cette invitation et aussi même le, la participation, les remarques que vous avez faites sur le livre, les, les, corrections qui ont été apportées. Je vous remercie vraiment euh, largement, je sais pas comment euh, exprimer ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous contribue en, bien et je vous encourage dans ce travail-là, cette, euh, cette antale, ce projet, qu'Allah le, le bénisse, c'est un projet qui, que qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous ayez plus que ce, ce, que vous espérez en mettant ce projet en, en place. Et surtout ça, maintenant, ça me, Franchement, ça me, me, ça de, partager. Des fois, lorsque j'entends, lorsque tu as présenté cet tas, je me dis, ce c'était pas les seuls donc à penser que des fois, il y a un vide à, combler. De voir des personnes qui ont eu, alhamdoulilah, qui ont un certain parcours scolaire et qui, euh, à moment donné, donc, se, mettent euh, ou veulent aider leur euh, concitoyens à comprendre leur religion comme, comme, il se doit. On peut se réjouir, être content. J'étais vraiment ravi d'être très très pertinente et ça même ça ouvre même des des des d'autres perspectives en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense euh, et vous, vous bénisse et qu'Allah s'en fasse que donc cette euh, cette assemblée cette assise euh, fasse partie des des assises qui nous seront bénéfiques le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum fikum barakallah amin imam vraiment ça a été un plaisir de vous euh, de vous accueillir je pense que nous tous euh, nous pouvons nous inspirer de l'imam parce que c'est quelqu'un au, euh, au, triple ou quadruple casquette. Euh, il a, un parcours, comme on l'a rappelé au début, et, euh, qui est vraiment très dense. Je pense que même l'interview, si on l'avait fait en anglais, <laughs> il se serait pas perdu. Donc, Allah Mubarak, ça, c'est un, bienfait. Et qu'Allah le rajoute et qu'Allah le préserve et lui facilite bah, ce noble projet ou bien ce noble travail qu'il a entrepris, qui est de clarifier la vérité, ce qui n'est pas facile, surtout dans une société comme la nôtre où la vérité, comme il l'a dit, euh, voilà, euh, les gens ont tendance à mettre euh, des omertas et ne pas accepter la vérité ou ne pas la dire tout simplement. Donc qu'Allah le préserve, le renforce et nous facilite à tous euh, le bien où qu'il soit. Euh, donc, euh, ce fut un plaisir et on espère que l'imam, lorsqu'il va sortir son prochain ou ses prochains livres, on aura aussi d'autres occasions de pouvoir en parler. Mais le plus important, et je pense que tout le monde l'a compris ici, c'est de lire le livre. Et c'était l'un des objectifs de, de ces échanges. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم et à très très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.